الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه mbokk yi ginnaaw bi ñu sante yàlla ñoo ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen baalu àq ni ñu ko baaxoo defee rek ci bis bu nekk ci weeru koor gi ci heure bii incha allah ñu fas yéene dalal kenn ci boroom xam-xam yi nga xamante ni tànn nañ leen ñu fas yéene waxtaane benn ci tomb yi nga xamante ni tànn nañ ko ngir jariñu ci jariñe ci yàlla nañ ko yàlla defal tey jii nag ñu dalal benn boroom xam-xam boo xamante ne mi ngi bàyyi ko dëkk bu ñuy wax Kër Mbaarik nekk ci ginnaaw Louga mu di sëriñ Fallou xanaa bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu xamle tuuti rek ci ay jaar-jaaram ba kiy déglu xam li nga xamante ne moom lay waxtaane ak ki koy waxtaane mooy kan sëriñ Fallou Lo moomu mi ngi jàng alxuraanu karim ci daara ji ñuy wax kokki te yaakaar naa ne képp koo xamante ne dëkk nga ci Louga ak li ko wër suñu waxee ne daara ji ñuy wax kokki foofu nga jàng alxuraan loolu nekkul lu yéeme foofu la jàng alxuraan ba am fa diplôme ci alxuraan diplôme bi nga xamante ne mooy bi gën a kawe muy mokkal alxuraan foofa tamit la tàmbalee jàng lenn ci téere xam-xam yi ginnaaw bi mu jóge fa dem dakaar ci daara ju ñuy wax franco arab euh, jàng fa lu man ñeenti at ci biir nekkam googu mu nekk ci franco arab ci la at mi ci benn concours war faa jóge dem Égypte pour li am jàngam foofa waaw kon ci atum 1984 ci la bawoo ci franco arabe dem Égypte ci Azhar euh, ci Azhar boobu nga xamante ne moo nekk Égypte muy université bu mag boobu nga xam ne ñépp xam nañ ko foofu la jànge ba am fa licence ci benn faculté bu ñuy wax kulliyatul lughat wa tarjamaat maanaam faculté boo xamante ne ci wàllu langue ak traduction ci lay yëngatu moom nag mu spécialiste ci wàll gi nga xamante ne wàllu wàllu wàllu wàllu wàllu français la ginnaaw ginnaaw ba mu fa jógee ginnaaw bi mu amee licence ci wàll googu ma wax ci kulli ci université bu mag boobu mu nekk Égypte ñu koy wax Azhar ci atum 1990 la fa bawoo dem États-Unis d'Amérique ci diggante 90 ba 2001 mi ngi woon ci biir États-Unis d'Amérique di fa def ci biir diir boobu mu fa nekkee ci la doon def ay gëstu ci ay wàll yu wuute def na benn gëstu bu yaatu ci wàllu gu ñuy wax ci wàllu wàllu sida def na tamit gineen beneen gëstu bu gën a yaatu ci li ñuy wax nouvel ordre mondial nizamul alamil jadid ñu koy wax tamit ba tey al euh, ahdaful ahdaful alfiyatul athalitha wala ñu koy wax al awlama mondialisation maanaam bari na ay tur wàllu googu noonu def na ci gëstu gu yaatoo yaatu ba fii ñuy wax yéen sax fi ne gëstu yooyu dañul di ko def ci wàllu googu noonu ba tax na lii nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ñun tey yaakaar naa ne lu mu maîtriser la muy euh, anam gi nga xamante ne noonu lislaam musuñoo dañ di ko xeex lislaam ji waaye nag façon xeex yoo xamante ne façon xeex yu wuute la moom nag anam gi mu ci jël mooy xeex gi nga xamante ne noonu lislaam ñi ngi koy xeex lislaam te di ko jaare ci wàllu xel ak xalaat kon loolu mooy li nga xamante ne moom la fas yéene waxtaan ak ñu tey kon yaakaar naa ne euh, ñun ñëpp ñu bokk teewlu ko yàlla yàlla na ko yàlla defal tawfiix te yàlla may nu ak dégg ak topp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbooloo mi ne waxtaan yi nga xamante ne ñu ngi koy def bis bu nekk saa yu waxtaan wi jeexee rek képp koo xamante ne soxla nga CD yi euh, dana jàpp ni incha allah moom jàpp ne waxtaan wi nga xamante ne doon nañu ko def démb ko def ci wàllu économie seere bi de saa jàpp na ku ko soxla rek boo jokkoog euh, sëñ Modou Balla wala Mouhamadou Diop incha allah mën na sa ko wecc wecc ku ko waxtaan wi nga xamante ne sëñ bi ñu ko def tey jii encore incha allah bu subaa képp koo xam ne soxla nga ko boo ñëwee rek seere bi dana ko rek ne soxla boo ñëwee seere bi incha allah jàpp ni na kon ñu jox sëñ bi kaddu gi te ñaanu ko yàlla defal ko tawfiq wasalaamu aleykum wa rahmatullahi a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim subhana man saghura inda azamatihi azamu al-azamati subhana man qahara al-makhluqina bil mawti wa huwa hayyun la yamutu abada subhana man huwa wahidun fardun samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad sallallahu ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwahi wa ala jasadihi fi alajsaadi wa ala qabrihi fi alqubuuri allahuma salli ala muhammadin bi adadi man salla alayhi wa salli ala muhammadin bi adadi man lam yusalli alayhi wa salli ala muhammadin kama amartana bisalaati alayhi wa salli ala muhammadin kama tuhibbu an yusalli alayhi wa salli ala muhammadin kama tanbaghi assalaatu alayhi allahuma salli ala muhammadin bi adadi anfasil maxluqaat allahuma salli ala muhammadin bi adadi asharil mawjudaat allahuma salli ala muhammadin bi adadi hurufi lawi wa daawaat allahuma salli ala muhammadin bi adadi albidayaati wa nihayaat min almaadumi walmawjudi ila abadi alabadi wa salla allahu ala xayri xalqihi muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu fu ngeen mën a jóge gox bu nekk waa daarul mooti ñu ngi leen di nuyu nuyu boob yi xamee ni dana may tooñ léeg-léeg naan xanaa moo gën lool sawa sawa bien di tënk naan ba ma fi daan ñëw ay 76 77 78 ndax boobu mokkaloon naa alxuraan ba noppi di fi seet si sëñ Moustapha Cissé loo mu dëkkoon ci wetu fi pënë bi nekk nii booba ku ni ma woon tey jii da nga fiy toog di defi conférence te xam ni ki ma fi xamoon daanaka mooy menuisier bi nga xamee ni mooy ndongo nekk fii ci wetu gendarmerie boobaa doon naa wax ni ah looy wax ni kon jàlla jalaaluhu lépp ci loxoom la nekk ñi ngi ñaan yàlla sax mbooloo mi yépp dolli ñu koo santal di ñaan nag ci tënk ngeen ñaanal sama waajur ndax dafa mel ni ci aada am naa lépp li nga xam mooy ay excuse pour bañ a ñëw ndax sama tànk bi booy julli ci sama wet boo maanuwul da nga naan lu tax du ko teg ci suuf depuis bi ñu dencee man Mansour na Ndiaye le premier ca weer wee ñu génn août le deux bi ma jógee fajar mënuma koo sukk carrément teewul dem naa fi Dakar conférence dem fi Jamia Sayfiya Ndaam 21 ba vingt 28 la ma ca mën a fekke ma fekke ko kon ñaanal leen sama yaay ndax mi ngi wéradi lool ñaanama itam gëm naa ne yàllaa ko na mu mu am itam ngéen ñaanal ma mu wér kon comme temps bi lu limité la duma def lu dul sant lool ñi ko organise yàlla awale ko ci nag maneef na koo wax kuñ naan Ousmane Diakhaté mi nga xamee ni moo ma boole woon ak sëñ Bas Abdul Xuddoos gannaaw sëñ Bas Abdul Xuddoos woo sëñ Ahmadou Mbàkke boole ma ak moom kon dafa mel ni looli fi la ko yàlla awale ba lii am li ñu war a waxtaane tey ndax mënoon nañuy wax ci yeneen yi mu jël temps yu bari minutes yu bari tey li ñu war a waxtaane moom yàlla def nañu waxtaane ko ba tayyee tay ci biir réewum Sénégal ci depuis premier août bi ma fi ñëwee 2003 ñibbisi ba léegi ñu ngi waxtaane yu mel nii dem fi ba les îles de baasul fa sore sore la ànd fa sëñ xaadim awa ba doomam ji naan sëñ Saliou Mbacke dem bi ay boori Bakel kon lii di ci yëngutu di ko waxtaane mbégte la pour ma ñëw toog ci seen wet di ko waxtaane ma yaakaar ni lii ñuy bëgg a waxtaane itam buñ ko xamee dëgg dëgg dëgg sëriñ bu nekk war na koo yittewoo lool ndax ay nas yu doy waar la yoo xamee ni saa su nekk ñu indil ñu baat bu bees baat bu bees walla muy jumla bu bees walla jëf ju bees te bu ñu bàyyee noonu rekk ñu gën a continuer lu baree baree baree bare yàqu ba nga xamee ni xamatoo ba xam sunu xisbu bi nga xamee ni yàlla mooy xisbullah bi ñoom buñ ma wutalee aw lay ma jàppale leen in tansurullaha yansurukum ci firim sëñ Abdul Ahad te muy mu boroom xam-xam yépp d'accord bu ngeen ma wutalee aw lay ma jàppale leen mais wax naa bërki démb ci ndaam mel na ni xisbullah boobu dafa mel ni amatul mu daafiina dafa mel ni amatul mu hajimiin dafa mel ni amatul loolu ñu naan aljanaaxul ayman wal janaaxul aysar dafa mel ni itam latéraux yi itam lànk nañ mel ni amatuñu gardien bu ko defee saa su nekk ñi ngi encaisser rek sunuy sunuy camp bu doon waxuma ci football mais maa ngi wax loo xam xamee ni ñëpp war nañ koo mën a xam mu mel ni bu ñu gees soo bii jot a dugg ci sunuy camp bari na lool te sax dafa mel ni ci ñun am na ñoo xamee ni léeg-léeg ñu marqué contre seeni camp loolu xam ngeen football fee ca wet gee xam ngeen contre say camp léeg-léeg ab bu ñu song def ko mais sax keneen ku dul défenseur mën na koo def loola itam xew na ci suñu biir kon mooy yàq gi nga xamee ni dana jóge ci extérieur mais yàq gi nga xamee ni ci suñ jóge ci suñ biir la jóge te la ko waral lépp itam di àddinaa rek waaye du yàlla ci waxi kon ni fi ahlul xayr nekkee te seen représentant bi gën a kawe nekk Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la fi ahlu shar nekke te Iblis nekk seen représentant bi gën a kawe te boo faatoo te nekk ci camp Iblis ci loolu ci kufru ak fusuq ak insiyaan yàlla neen dama lay tàbbal sawar boo faatoo ci liimaan islaam ihsaan subhaanahu wa taala ni danaa la tàbbal ajjana kon laa ilaha illallah gi comme Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu wa nafanaa bi barakaat yi bañ ko yàlla indilee laa ilaha illallah ñépp dañoo mel ni ku gëlëm mu ni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana leen ko leeral kon wa ballaga an al waajiba wal manduuba wal mubaax al saalix al muslix tariqul jannati allati wuida al muttaq ci tënk kon muhammad li mu nekk di ca xëy ca gont ku ca nekk rek boo faatoo tàbbi ajjan kama ballaga aydan sallallahu alayhi wa sallam an al xaraama wal makruha wal mubaax al faasid al mufsid tariqu naari allati wuquduha annaasu wal hijaaratu wal iyaadu billah kon ku nekk ci safaan ba boo ca faatoo yàlla ne la dama lay tàbbal sawar kon nag liñ fi nekk lépp ab kaso la rek ci tënk Cheikh Mamadou Moustapha Mbacke daal ni ci diggante ñeent rek amru wa nahyi wa'd wa wa'i digle na tere na jullit bi nee na ko dig na ko àjjana joo xamee ne kenn xamul nu mu toll ci xéewal la fa nekk waaye yéefar bi itam mu tëkku ko ci sawara woo xamee ni boo fa xisee ni yulub tartar yi kenn xamul nu mu toll sallallahu alayhi wasallam biñ koy laaj mbirum àddina ci tënk rek dana mel nii daal ku doon nelaw ba gént rek noonu la gàtt te itam muy këru xanaa ko amul geneen kër ndax sëñ Tuubaa nee na moom amul kër ke ñëwoon ne ko dañoo nangu sama sama kër dañu ko mën amaguma kër ci tënk man de amaguma kër ndax ay dala fi nekk biiru yaay àddina barzaq bu ko defee nag mbir maa nga fee foofa mooy kër foofa lañuy ñuy amee wax waaye ñu bari léegi jàppee ko kër mbirum alaxira bañ ko laajee fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kon ñaari couleur yi ma waxoon léegi itam moo fi nekk rek ñaan ak ba faatu ci te tuubuñu ñaanu muhammad sallallahu alayhi wa sallam te murtaduñu am na lépp li nga xamee ni buñ ko tegoon yoon yi mu tuutee buñ ko tegoon ci laaf ci tënk li may def nag ab tàngulu rek la ni mbër yi tànguloo pendant ñaari waxtu bul ni dafa guddagun ndax dam li may togg daal gëm naa ne su ma ko yekkee def na ko mën a lekk ci ñi nga xamee ni li ma gëm gëm nañu li ma bëgg bëgg nañ ko loolu laa yaakaar waaye nag fan laay jaare ba àgg ba ñëw daarul mooti am na ñu naroon a jóge dakaar ñoom su leen neexoon awee ko yoon wi génne Kébémer ñëw mënoon nañ ko awee Touba itam mën nañ ko bu amee hélicoptère wala avion itam awee ko peut-être weneen yoon bu dee amoon nañ fi fu avion mën a dal waaye kër hélicoptère moom mën na fee dal kon li may bëgg a junj mooy cim tàngalu rek laa nekk ba ci sax phase bi benn façon tàngalu la pour ubbee Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne mooy sayyidu ahlil ard wa sayyidu ahlis sama mais am na meneen deuxième tàngalu moo xamee ni bu ma ca ñëwee mooy terme yi ma wax te dëppoowul ak diina te bu ko premier ministre waxee wala président de la république waxee itam yow da ngaa war a dellu ci ki nga xamee ni ca nga ni ca moom nga jokk te kooku du la dugal digal lu dul li yàlla digle du la tere lu dul li yàlla tere te loola ci tënk kon sëriñ bu mat sëriñ boobee kon la mu wax rek yow ca nga war a nekk waaye bañ demee ba ci mu jàng ñu ñu kooj ko te moom ñoom duñu fecc li ndab booba la problème yi ñëw problème kon phase bu njëkk bi ci tënk mooy képp ku may déglu ma yàgg a wax ci rajo wala ci conférence xamal ni yaa ce qu'on une conspiration boo xamee ni dafa sori lool conspiration mooy mu amara am nañu bind histoire ñaari anam mooy li anglais naan the conspiratorial view of history and the accidental view of history boo may déglu ni rek guerru Irak dafa xëy xëy suba rek tàkk noonu Saddam moo tooñ kon xamoo mbir mënam tëdde waaye sunuy génération yi ñëw ëllëg noonu lañ leen koy nettalee kadalika xarbul alamiya taaniya xarbul alamiya uulaa ba la ko jiitu yaat nañ ñu waxe woon ni xewe xewewul noona am na yadun xafiya bu nekkoon ci suuf téere boobee indiwuma ko waaye danaa ci explique tuuti bu ma ñëwee ci naka lañuy manipule manipuler yi naka la ñuy fexee ba jàngoro yi tasaaroo moo tax léeg-léeg boo xamul laajal ñaxam waaye jàngoro yu bari tey tasaaroo bokk ci sida ci vaccin yi ñuy gàddu léeg-léeg di ko indi ci nit ñi di leen ko ñàkk ca la awe ak yeneen di doomi jàngoro yu baree bari kon deuxième phase bi mooy boo may déglu jàppal ni maa ngi waxe ci que ni yaa yaa une conspiration mu amara am na pour liy xew di xew guerre xëyul suba ñu tal ndékki añ reer sénégalais yi moom lañ tal bis boo fexe woon ba taal fi guerre yaa ko taal waaye ñoom ndékki añ reer ak jaamu yàlla yaakaar naa moom lañ tal liggéey jaamu yàlla waaye boo fi indee leneen sa problème la ba ma jiitalee xam-xam ba noppi nag kon bis boo déggee jëmm ni la l'avenir du monde appartient aux grands ensembles nee ko dañ na ndax suratul hujurat inna ja'alnakum shu'uban wa qabaa'ila li ta'arafu dafa ñëw grand ensemble ci tënk mooy lan mooy Nations Unies lañu bëgg moom ci boppam ëllëg moo fi taxaw nekk fi gouvernement mondial fasciste mooy lépp ci loxoom lay aw pour attewu te liñ jëkk tàmbali di def pour ma wax la ni l'avenir du monde appartient aux grands ensembles amul te pourtant suñu leaders yi ñi yëngu ci politique ñu ngi koy wax nas la boo xamee ni comme ni mu amee bi ma daan dem Italie dafa yóbbu yére ni leen bu euro duggee dangeen ngeen gis ay jafañ-jafañ ci seenu dund ñu naan na ñëw rek bi mu ñëwee ñoom ñépp maase nañ ne la nga doon wax dëgg zone afro yi itam mën na am ne boo xamee ni afro lay tudd waaye bu boobaa bu leen yaakaar ni dañuy gën a waaye yaakaar na dañuy gën a ndóol naka noonu bis boo xamul la compartimentalisation moom la ñu jëfandikoo ci Touba daanaka ba police di am fa infrastructure policière dañ ko fa doon wax ni jëru ko ndax ñii daal ñi fi nekk sëñ Touba lim leen wax jàng leen fii il faut ngeen déglu ko bu baax fii compartimentalisation jàng leen jaamu leen yàlla liggéey leen waaye ñoom globaliste yi al awlamiyyin wala mondialiste yi na man moo bi sax léegi mondialiste yi na rek laay wax al mondialiste yu na mooy al awlamiyyun nit ñi dañuy fontu liñ fi mën a am ci milliard buñ fi jaayee cigarette liñ fi mën a am ci milliard buñ fi jaayee sàngara liñ fi mën a am ci milliard buñ fi buñ fi buñ fi ñii dañuy font mais nañu fi fexe ni fi deqandir faat ko fi wala na sàcc gi tasaaroo ci biir tuubaa bu tasaaroo ba tasaaroo ñu rendi fi nit population bi kilifa gi xalifatu sañ Touba foofa dana ni kon ah waaye ñun liñ gëmoon nañ ko dindi léegi compartimentalisa compartimentalisation boobu may wax bu amee rek xamal ni tuuti ciw nit moins d'un pour cent maanaam téeméer bu nekk kenn ko cay xam wala bu ko matee wala un zéro virgule bu ko defee déggoon naa ñu wax ci Lamp Fall ci intervention bu ma fa doon def ni dégg naa police Touba ki koy jiite wërta nekku murit temps yi may romb ci mbedd occas marché ba di gis ni que ni dara nekkul ci ordre may laaj nit ñi ni leen waaw ñii ana seen liggéey ñu ni ñii daal loolu indiwu leen fi xanaa kon la leen fi indi mooy bind rapport yu duuf di fexee xam li xam xew ci biir kër sëriñ si lépp di ko jox ñooñee nga xamee ni ñoo leen di diggal di leen tere ñi leen di diggal di leen tere te nekk ci diggante France ak feneen boobaa ñu yàq kooku lu mat a mat a bàyyi xel la loolo la cay tegu mooy PRS mooy li ñuy tudde ci anglais problem reaction solution mooy ba nga indee jéye ju toll ni deqe nit ren di ci Touba sàcc gi tasaaroo bu ko defee ñu ni xéexée soxla nañu fi police bu police ñëwee nag loola nga soxla woon bu ko defee nag police boobu nga am ci say agent yoo xamee ni ñoo lay bindali rapport dem ci biir kër sëriñ si di xam la fay xew lépp yu sew sewaan yooyu bu ngeen fi góor di ma seet si li may wax nee naa leen man li ma leen sant lépp mënu leen a fexe ba du ma wax yéen service de renseignement yi li ngeen di man kay ma ñaan leen ko ndax ñu ci bari seen i bàyyi ay jullit lañu woon ñenn ñi sax ay murit ak tiijaan lañu woon bu ngeen di bind na ngeen bind la nga xamee ni moom laa wax. kon bu ma doon nekk ci loolu li ñuy tudde diggante PRS di ko expliquer PRS itam mooy 2001. bi ñu attaqué seen bâtiment yooyu ci New York ak euh, seen ministère bi ñuy tuddee Pentagone mooy défense jiiñ ko jullit yi foofa itam ñu ngi jëfandikoo yaatu encore une fois lii ma doon tudd mooy problème réaction solution ak la compartimentalisation ba léegi boo koy nettali ni américains yi wala Mossad bi service de renseignement yu Israël ñi ngi ci biir jullit yi defuñu ko ñu weddi ko waaye am nañu liste yu passagers yi sax. Éric Laurent ci livre am bii nga xam ne la face cachée du pétrole du 11 septembre neena sax liste yi sax far jullit yooyu ñu wax ni ñoo ñoo duggoon ci avion yi xenk ko ci batiment yooyu sax nekkuñu far ci bâtiment yi nekkuñu ci liste passager waaye loolu lu gudd a gudd la moo tax ma yaakaar ni ñaan naa may leen ndax dama fee ñaan a ñëwaat am njàngat mu ma fi def ñaan leen may leen beneen conférence ci lu dul weeru koor bu boobaa xëy na danañu mën a farampàcce lu mel ni lii waaye du ci xaj jegewu cee xaj li duuf du mën a xaj ci cin li mukk ñetti étape lañ jël pour détruire Afrique loolu war nañu intéressé ndax Sénégal ci biir Afrique la nekk bu njëkk bi mooy bi ñu fi indee seen militaires yi jéem jéem mënuñu ci dara ñu jëlee ko fi gannaaw gi ñu indi fi seen premier ministre yi seen président yi pour ñu leen fii liggéeyal lu ñu wax ñu def ko luñ tere lu ñu leen tere ñu bakk léegi phase bu mujj bi ci selon David Icke di gëstukat bu mag mooy nag tase ba léegi guerre yi tasaaroo jàngoro yi tasaaroo du jàngooro bi nga ci xam rek am na yeneen yu ko gën a garaaw sax yoo xamee ni ñu ngi ci yoon wala ñëw dugg nañ ba noppi conspiration nag mu amara ñetti niveau kese kese la bu njëkk bi mooy nga jële fi ki nga xamee ni àndut ak yow ci li nga bëgg Sankara Thomas Sankara menace la ci Occident nga jële ko fi nga ne ko deqet rendi ba léegi da nga ci dugal ñeneen ni peut-être compa euh, Compaoré la xaw ma ñooñu Blaise Compaoré xëy na ma nga ci biir ak ñeneen waaye yow yaa ko def yow yaa yi nekk ca kaw conspiration mu amara danañu ko def pour tabb fi ki nga xamee ni moom d'accord na ak yow boo amee loolu ba noppi nag nga introduire lii ma tuddoon problème réaction solution nga daane la nga xamee ni moom nga bëggoon a am te mënoo ko woon a am ci situation yu ordinaire nga daal di koy am mooy police boobu ma tuddoon ci Touba wala yeneen wala yeneen. li may waxtaane lépp boo jëloon protocole 5 10 ak 12 ci protocolaatu xukamaawu sahyun da nga ko fa fekk. ñu ne ay juif ñoo ko bind waaye ñeen ñu ne ay mondialiste ñoo ko bind ñeen ñu ne ay franc-maçon ñoo ko bind waaye ba léegi yooyu néexut a tàqale wax nañ ñu ni respecter toutes les consciences maa ngi ci weccet wi mi ngi mel ni ma la doon jox junni muyu këy wu ni lum mais ku li ma la jox ci weccet ci addiya boo ko wàññee ëpp na mën na junneeg ñaari téeméer wala ñett téeméer li ci ëpp nag weccet wi dañ koy jàll duñ ko compter yàlla te lu am solo nañ koy compter respecter toutes ci la ñu la waxee ni la boo ko xamee boo ko xamul góor jigéen bi bàyyi ko mu dund góor jigéenam bu faatoo sax nañ yenu yóbbu Touba ñu ne leen du fi de ñu mujj ko suul ci àllum njaareem boobu ci toolub jàmbur ba mujj porter leen plainte jigéen bàyyi leen ko mu sëy jigéen mooy respecter toutes les consciences ku nekk lu ko conscience am may rek bàyyi leen ko mu def ko la ilaha ñun mu sawwamatan inda rabbika la ñu wax maanaam doj woo xamee ne ku ca nekk ca góor jigéen ba mu jëm yàlla sax marqué na ko ca bu dee jogay la mu ni jogay la bu dee xusay mu ne xusay la ci tënk ñun loola la ñu xam ñu naka lañ koy reyee kay xëy na mën nañ cee wuute waaye góor jigéen ñun dañu koo faatloo bi ci des boo demee état bu Californie léegi Cour suprême bu Amérique nee na eh, jigéen ak jigéen da ngeen di woon mënuñoo sëy léegi lift nañ benn bi mooy léegi jigéen ak jigéen nañ sëy góor ak góor nañ sëy loola mu fekk ci état bu Massachusetts waaye bu dekkee côté état wala la fekkoon na ca Hollande fekkoon na ca Belgique fekkoon na ca Canada fekkoon na ca Espagne fekkoon na ca Angleterre fekkoon na ca Mexique te ëllëg Amérique ci boppam loolu la ñu tuddee ndànk-ndànk étape par étape mais état bu Massachusetts Californie du ponkalum état ëllëg da nga dégg beneen état ba ci mu jàgg far réew mi yépp cinquante états yépp ñu ne waaw jigéen ak jigéen nañ say góor a góor nañ si te nag li tax ma koy nettali dañoo bëgg mu am fii ba mujj boo amee sab daara daayira sax ñu ne daayira bi kët mondialiste yéene wala awlami yéene naan sa daayira bi kët lu tax nga naan maanaam oddu du nekk góor jigéen ah kay bàyyi ko mu nekk ci biir nekkub góor jigéen wala ne bàyyi ko mu nekk jigéen góor nekk ci biir ji looloo tax ma koy nekk bëgg nañ mu am Sénégal ndax am na journaliste ku jànge keer koo xamee ni dafa masoon a am benn dawra boo xamee ni USAID ma nga ca woon dañ ne ko Cheikh Saliou xanaa mënu leen ko wax radiyallahu ta'ala as-salih al-muslih radiyallahu ta'ala anhu ni ko mënoo bu màggal gi ñëwatee ñu séddale lu mel ni ay condom mooy lu jigéen ñi mën a di amee rapport sexuel te duñu am doom moorloom la ko waa américains yi waxoon mu nettali ma ko ngeen xam ni gars yi tilim nañu taq nañu te ku yeex ñu tilimalaale taqalaaleel gisoon ngeen ñi nekk ci église bi bërki démb ci Angleterre ñuy takkante ñu nekk ci église bi ñu naan la pasteur wala yooyu ëllëg itam noonu lañ bëgg koo xamee ne dañ koy faluk imaam cib quartier ñu ni góor jigéen la dama lay wax li ñëwagul waaye ñu ngi ci pexe pour mu ñëw pour mu am bu ko defee ñu ni free love free love mooy jigéen daal waxuñu ni mari mariage précoce wax nañ ko mooy jigéen bu amul fukki at ak juróom-ñett buñ ko takk waaye mosu ñoo wax ñoom gouvernement bi wala beneen ni bu amee fukki at ak ñaar bu mu génn bu mu am far ñoom d'accord nañu mu am far mën na am doom sax ci fukki at ak ñaar waaye d'accorduñu xoola tappale wow d'accorduñu li fekk amul fukki at ak juróom-ñett ñu takk mariage précoce ma ne ko génn précoce bu doon islam maye na ko kay nañ wax ci génn précoce ba noppi wala njaaloo précoce waaye njaaloo moom dafa dafa dafa xaraam rek moom faaxisa nga tubaab bañ ko banaan ko la turpitude la turpitude mooy ndax bon muu bi dafa diis sax mariage précoce dañ ne Aïcha denc nañ ko juróom-benn at ñenn ñu ne juróom mu jël njël ci tegg tegginal ci juróom-ñeenti at ca Madina ñenn ñu ne fukki at kon ñun loolee nga xamee ni sallallahu alayhi wa sallam yàlla joxoon na ko ci ndigal ñun kay nañ leen di takk waaye nag man de bis boo takkee jigéen ci fukki at ak ñett wala yu mel noonu ñaar te amul liimaan islaam ihsaan da koy yàq rek yàq nga ko man loolu laa lee moom sa joxoon nañ ko ci yonent sallallahu alayhi wasallam waaye ku ko def tey waxoon naa ko ca ndaam boo takkee xale yu mel nii tey jii gëm filmi tubaab yi lool gëm dund tubaab yi lool tubaabe lool te dañoo waroon a sëñ Tuubaa lool Mam Maodo lool Bokunta lool Cheikh Omarul Fuuti yu lool ci waxi boo ko takkee da koy yàq rek ndax am njaalokat lay doon wala lu mel noonu wala lu mel noonu ngeen baal ma samay wax nag léeg-léeg noonu sama dëxin bu ma koy togg day am kaani ak i poobar yu mel noonu moom ak tuuti ay yu ñamatoos yu baree bari moo tax ngeen baal ma kilifa yi fi nekk damay leeral science itam nuñ mu remplacer diine science na remplacer diine ñaar yi ànd nañu moo tax yàlla ni leen laa yaqiluuna li leen summun bukk mu noom yun ñoo xamee ni nee nañu mbaam xuux yee leen tane xaj yee leen tane mu ngi ci firim alxuraan mi waxuma lu tar lool waaye feeg yaa ayyuhan nabiyyu jaahidil kuffaara wal munaafiqiina waxluq alayhim wa maawaahum jahannam wa biisal masiir feeg aaya bi mënuloo ko rotal rek xamal ni baye boo ngay tudde fàllu ku tar ndax sëñ Abdul Ahad ku taratar lañ ko tudde woon Amarul Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma ku taratar lañ ko tudde woon yéefar yi munaafiq yi naafiq yi da ngay argumenté ak ñoom bu wér a wér yéefar yi nag bu ñu la joxee ndigal ci sayf yi itam nga gàddu ko gor leen bu baax nañ leen doon gore ca Badar waaye joxaguñu ci ndigal te ñu ngi ci li sëñ Tuubaa digle rek OMD huit point la samaana niqaat tappale yu rëy ngi ci nee nañu dañuy lutter contre la pauvreté feeg 2015 war na pauvreté war na fee jóg pauvreté war fee jóg te ngay jaayee liitaru diwlin ñaari téeméer kilo sukkër téeméer ak démb démb ma jënd ceeb vingt quatre vingt deux mille te ñaari weer ci gannaaw maa ngi ko doon jëndee quatorze mille wala treize mille kon feeg deux mille quinze kay booba danga koy décoder il faut décoder le message ñoom bu ñu waxee lutter contre la pauvreté ñi ngi ci jublu nañ fexe ba pauvreté law nañ fexe mu law surtout nag ñii naan ñoom dañoo ŋànk rek dañoo dëgër bopp ndax daayiratul limaan islam ihsan waruñu cee jóg ndax taalibé sëñ Tuubaa yu taalibé sëñ Tuubaa lañu te dëggu na ci ñoom ñooña moom fexeel ba jafeel dund gi ba nga xamee ni liñ fexoon danañu ko yàbbi mooy gëm gi ñu gëmoon sëñ Tuubaa nañ ko yàbbi am na ca itam ñu ni taux de mortalité lañ bëgg a wàññi mooy lii faatu surtout bu ñuy am doom jigéen ñi loola liñ ci jublu mooy taux de natalité dañoo bëgg njur mi wàññiku moo tax notre président de la république danaa ko féliciter ci lu mu wax waaye danaa ko attaquer ci leneen lu mu wax ndax li mu wax te d'accorduma ci dama koy wax bërki démb bi ñuy couvrir te maa nga ca woon le bi ñu koy couvrir direct ci kolobaan dafa wax ni dem na ba Nations Unies mu wax ni nañ tuub dellu ci suñ boroom ndax maam Adama alayhi salaam bi mu fi ñëwee dara yàquwul woon kon ñun ñooy li fi yàq ñoo ko yàq ma ni ko wax nga dëgg kay ndax zahara al fasaadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi naas la bima ja'ala Allah li yudhiqum ba'da alladhi amilu la'allahum yarji'un mun leen nañ tuub dellu ci suñu borom kon ma wax ni président de la république loolu wax ju dëggu la waaye lutter li ñuy jëkk a def pour tuub mooy liy feeñ ci tele bi teg sëriñ si bëgguñu ko sëriñ su mati sëriñ bëgguñu ko nañ man liy feeñ journaux yu bon yi yi nga xamee ne tey ñu ngi débattre mbirum lesbienne ak yeneen yu bon yooyu yépp na dañ lépp li nga xamee ni alxuraan gërëmu ko na dañ bu ko defee boo defee loolu kon loola ci ab xismu la ci tuub ci tuub waaye bërki démb mu wax ni moyen de femme moyen d'enfant loolu maasuni yéene yi ñoo koy wax waxuma ni moom ab maasuni yi la de ndax uma ci yenn fér mais maasuni yéene yi ñoo naan léegi six milliards yi nekk ci àddina dañ ko waroon def trois milliards xoola gëlëm gi ñu gëlëm waaye yàlla waxoon nañ ñu ko ci alxuraan bu yàgg xale yi itam moo taxoon mu ni kon kenkenaa bi bii mooy juróomi at yi jagleel na ko jigéen góor mooy xanaa xanaa ci li ma ci dégge mooy ñu bon waaye dégguma fu mu waxe ñu baax kon léegi at ta addu bu ma ahlil ardi bil mu daaraati ci jàngaleen sëñ tubaab lankloo nañu nañ takk jigéen ñi nee naa itam ca bërki démb bi ma defee intervention ci Pikine Icotaf ñii muuru seen bàyyi bu njëkk ñu baax ñi dañ daan gis ku bëgg alxuraan lool ku bëgg yàlla lool ku alxuraane lool ñu ñu daal di koy jox seen doom mu sëy waaye bu sa doom di muuru di muuru ba mu jàgg mu tàyyi ñu bari ñu ngi muuru di mureeku ndax dañ leen a mayeetul ndax dañ ciy xaarub xaalis xamu ñu ciy xaar sëñ Fall dafa mel ni dafa ni wax xoolal ka nga bëgg nga may ko sa doom bul xool ka mu bëgg mais léegi dañuy xaar ka mu bëgg bu ko defee lu baree bari dox ci diggante bi yàqoo yàqu sida sida bu ko créé ñu ne dañoo bëgg sida ñu fexe ba def wàññi ko ci monde bi loola am na prévention lañu indi prévention mooy lan mooy xale yi léegi pharmacie bu nekk daanaka def nañ fa loo xamee ni jigéen mën nay njaalu suba ngoon te du amub ëmb kon ñu ne léegi sida liñ ci jublu woon mooy wàññi wàññi nit ñu nit ñu ñuul ñi te France ànd na ci ak ñoom Russie ànd ci ak ñoom Canada ànd ceeg ñoom Japon ànd ceeg ñoom Angleterre ànd ceeg ñoom maa ngi ak dossier bi li ñu tuddee a timeline sida nu mu xewee mooy tàmbalee ko daanaka 1962 ba bi ñuy gëm ni produire nañ lu mu néew néew 57000 litres yu sidaa jaxase koog vaccin yi daal di ñëw ci biir kër sëriñ si daal ni leen nañ leen ñàkk bu dee xamoo technique bi dëgg da ngaa waroon a woo ñaxam ñu jàngatal la ko waaye bul jël say say taalibe ñu ñàkk leen loo xam ne ëllëg sax mën nañoo ba a am doom te loolu gëm nañ ni agsi nañ fa normalement bon gouvernance corruption bi ni mu feese ci kaw ci biir Sénégal ak réew mu dul moom nga naan bon gouvernance bon gouvernance mooy ñoom félicité nañ la décoré la ndax yow liñ bëgg ñoom mondialistes yi yépp ci sama réew may nga leen ko loolu mooy bon gouvernance bon na ca ñoom baax na ca ñoom waaye baaxu mauvaise la def ci yow ku nekk xam nga ni ngeen baal ma waxoon naa ko fi danaa ko répété jëmm joo xamee ni mënu woon a am costume bu baax Sénégal moom nekk fi ministre moo gën a neex moo gën a neex mënoo woon a am pantalon bu baax mënoo woon a am dàll bu baax ñu jekki-jekki ni kër gee ca VDN ba yaa koy tabax wala lee wala lee boobaa ñu naan taalibe bu mag la ci kër gi man damaa bëggoon ngeen di xoolaat ndax lekkatub riba du nekk taalibe bu mag ci kër gi lekkatub riba njaalokat naankatub sàngara yu mel noonu jëwkat yu mel noonu kabaayir lañu kooku du mën a nekk taalibe mu mag a mag waaye léegi dafa mel ni moom ku gën a indi fulus rek ca fathul manaan fi jawaab abdurahman loo alkaramu at taqwa waaye léegi nañ ne alkaramu almaalu alkaramu almaalu ñaari baat rek la alkaramu almaalu Dubaay ma ñëw maa ngi jeexal weccet wi Dubaay wane nañ fa club boo xamee ni dañ ni booy ñëw doo sol yére traditionnel te biir sàngara lépp nga fa mais Sénégal itam dafa am ñaari ñu fi vacances si woon kenn ki jóge Belgique kenn ki jógee France ñu ni fàllu de boo doon dem ci barab yi léegi waxuñu la ab këlëb fu ñuy fecce waaye barab beneen boo dem jëlal sa taabal nga teg ca sàngara teg ca sa kaw cigarette jigéen ñi dana ñëw naanal la sàngara sa tuxal la cigarette si après foo leen bëgg a yóbbu yóbbu leen foofu la Sénégal toll xaw ma nag nombre bi ñuy wax ci million ni ay taalibe lañu ma am fit wu toll ni ni dafa mel ni deux pour cent sax ndax nekk nañ ci taalibe dëgg ndax man bi ma xoolaatee njàngaleem sëñ Touba nemmeeku ko la ilaha illallah nekk taalibe sëñ Touba jafe jafe na de jafe na lool. mondialisation libérale damay dégg kuy titre man moi je suis un libéral ah libéral baaxul mondialisation libérale français yi nga xame ne duñ dara sax dañ ne loolu nañ ko lutter baaxul mooy góor jigéen na nekk góor jigéen jigéen na nekk jigéen góor. xale yi nañ fipp bu ma amati sëriñ nañ jël rappeurs yi nga xamee ni dañuy bënn nopp di wàccee tubay di tatouage seen yaram wi jigéen ñiy bënn léegi seen tuñ yi di bënn seen làmmiñ wi di bënn seen jumbux bi di bënn fu gën a suufe foofu ñu ni jël leen ñooñu ngeen def leen rôle modèle mooy xool leen ci ñooñu bu leen xoolati eh kan mooy Sarkozy ñëw te ba mu ko waxee iftira wa kazib la wax ci université dakaar ni la seen maam yi gëmoon yéen da ngeen amoon yàlla yu bari ma ne ko du dëgg ndax Sëñ Tuubaa benn yàlla rek la amoon jalla jalaaluhu moom laa wax subhaana man qahara al maxluqina bil mawti wa hayyun laa yamutu abadan ba mu ba mu def ko nam def Ariel Sharon kon dana xamee ni menn yàlla rek am mu ne da ngeen amoon yàlla yu bari waaye yéen bu ngeen bëggee dem yéen jeunesse bi sababul muslim ñun na ngeen yëkkati la ñoom maam Maodo ga ñoom waxewu ko noon tuddul maam Maodo waaye la seen maam yi gëmoon sànni leen ko fële loola la Sarkozy wax am na koo xamee ni jànkatum nasaraan mais nee na bu ma fa nekkoon damay jóg dem ndax kii daf ñoo yem bu leen ñu libéral moom baaxul mi ngi mel ni butéelu soow ma jaayee ko butéelu soow ma jaayee ko juróom fukk keneen am na droit jaayee ko juróom-ñaar fukk te léegi boo xoolee ci marché bi am na kuy jaayee butéelu ndox cinquante am na ku koy mën a jaayee 350 keneen loolu lu baree bari la léegi nañ tëj nañ tëj bunt bii pour ñëw ci nag mawdo bi dëgg dëgg dëgg dëgg ndax tàngalu bi du ngeen ma ko mën a tere ndax mbëri yi dañuy tàngalu lu mat ñaari waxtu bu ñëwee bu ñu sëggee 20 secondes 30 secondes ñu daanu lu ko am na pharmacie boo xamee ni boo naan yulub pont bi jóge Sandaga bi ngi sa côté ndey léegi boo demee su la neexee comprimé ya ngay jënd ñu la koy jox da ngay xiiw di naan rek bala moo am ñetti weer dootoo xaj ci port waaye loolu la tudd américain yi bu ñu la xoolee xool saw yaram ngay na ñu ni kii yaram wi foo la foo la ndax mooy yaram yi comprimé yi waaye boo màggatee sa yaram wi day wàcc ñoo jigéen ñi bu ñu leen nàmpal bu leen dee leen nàmpalee biberon ndax dañuy bañ seen seen forme bi yàqu waaye ñoom américain mujj nañ ñu ni nàmpal moo gën mujj nañ ñu ni nàmpal moo gën waaye loolu xajul ci fii ñetti changement lañ ni mooy ànd ak lu nouvel ordre mondial wala nizaamul alamil jadid bi ci jëkk mooy jigéen ak jigéen wax naa ko ba noppi nañu sëy góor a góor nañ sëy mais non seulement loolu nañu fexe ba divorce tasaaroo lool ku takkati rek fase ba ci mu jàgg koo waxati takk mu ni jigéen ñi ay problème la bu dee góor bu dee jigéen ñi itam ñu ne nag bu dee fu mel ni Amérique ñu àgg ci foo xamee ni danga naan jigéen nga ni ko xaj bu jigéen jigéen ñi daal di ñuy woowee ñun xaj yu góor ndax xaj bu jigéen normalement mooy war a jur xaj bu góor foofa lañu àgg bi ci tegu mooy kuy jaamu diine bu nekk nañ la bu ndoxatal nañu def ay camp de concentration yu mel ni moo bey te nee nañu yeneen camp de concentration yu bari ñu ngi ci Amérique ak même ci biir Europe pour ñi nga xamee ne dañ ne dañuy ŋànk moo tax attaque bi ñuy gën a attaqué yoonu murid dëgg ñëwagul. danaa leen ko nettali ndax nit moo am audace ci cantuk sëñ Moustapha Cissé Lo te mi ngi ñëwaat la 4 octobre mu daan ni ab tubaab du sénégalais moo ma woo ba Dakar ubbil ma valise di ci def ba mu fees dell xanaa ñi ko doon attaqué naan ko da ngaa tabaxu kër ci kuutul ci xaalisu Seex Saaliwu nga ko jële wala xaalisu Muridi xay na ñoom la doon tontu waaye mu def erreur bu rëy ndax tubaab yu bari ñu ngi fanaan ci mbedd yi. bu dee Amérique li ña ngay jël ca poubelle ba boo denc lekkeeb hamburger ba mu des tuuti wala cheeseburger mooy seen façon lekk yooyu ñuy dekk ci McDonald's ñu jëlee ko fa ngaweet lekk ko di fanaan ci mbedd yi kon ñooña dañoo war a seen situation boobu ba noppi di la doog a jox xaalis bu toll noo nii xaw loo leen may waaye léegi boo naan yurub Touba jóge daarul mooti wala nga jóge ca xismu daara ba wala feneen fa yaa ngi ñu ngi la naan bala ngay àgg ci sëñ Touba neel yulub ci mburngalum iblis mi mooy arc de bii ngeen gis te xam ni dafa daanu woon ñu defaraat ko ci anam bu dëgër man su ma amoon dog woo xamee ne su ma ko defee day màbb dama koy màbb ma ramzun min rumuusil maasuniyin wa kadhalika fii ci seen wet neen ko xooli kaas ne tout petit rëdd woowu ni coow wuti wu ci dara mais kooku itam ramzun min ni maasoniyyin kooka boo demee ci préfecture bee ñuy tabax te waxoon ko ci conférence su ndaam ba daaw jëruloon ma koy répéter ren waaye mosuma ko wax fii boo demee def nañ ca ñaari xaw su yu mel noonu ña nga ñuy won ni ñu tuubaa gii danañu ko moom moomi wala ñu ngi ci yoonu moom ko te tam am na ñu ne ay sëriñ lañ ñu leen cay dimbali benn bi diina ci laa nekkoon ba indi loolu bi ko mujj mooy nga indi lu mel ni chinois yi teg leen ci Gibraltar bi léegi li murid yi doon ñaxtu ndax man li murid yi doon yëngutu bu njëkk bi may jàngee diggante 80 ak 84 ci amitié de laa nekkoon ñoom suba teel ñoo daan romb foofu ñu naan xoolal bawol bawol yi ñu naan kuy jaay nangam bu yàqu ak yeneen ak yeneen ñu mujj yore économie bu réew mi nga indi fi suñu waaye lu ci bari nangoo nañ ko ci loxoy murid yi ay milliards lañ fi jëlee te duñ fi consommer dara waaye ñi ko xam bariwul de lu yomb woo xam ne boo ko jëndee bala ngaa dem ci ngénte wala bala ngaa dem ci cant wala leneen yàlla na cant ga euh, diine euh, mu yàqu ñu indi leen fi ñuy ñuy ñuy jëli milliard di yóbbu jaaduwul jaaduwul rafetul li fi nekk lépp nag al islam wa xayrul islaam moo fi nekk dafa mel ni mawdo bi dugg nañ ci xawma ñaata minute moo ma dese moo tax bi nga ma laajee ñaata ngay soxla pour mu ma ni la bu dul woon jamonoy koor dama naan ñu tàmbale rek 10 heures ci suba jëm cinq heures ci ngoon wala lu ko gën a pour mën a man ma mën a koo ba mu jeex ndax lu yaatoo yaatul islam ña ca nekk waxoon naa ko ñooy ñi ànd ak Muhammad xayrul islam mooy ñi àndut ak Muhammad maaraka kubra la wa maarik jaanibiya maaraka kubra bi mooy lan mooy itfaau nuurillaahi itfaau nuurillaahi mooy lan mooy alquran ak sunna alquran la ñu bëggatul kenn di ko gëm di ko dund maarik jaani bi nag mooy yooyu ma tuddoon lu mel ni góor guy bënn nopp laa ilaha illallah nuru nuru ak yu mel noonu yépp ak yu mel ni wàccee tuba yi tatouage yooyu mooy maarik jaani bi dafa am jaamiatu umul xartuum ak jaamiatu umu darmaan jaamiatu umu darmaan islamiya la dafa am kuñ naan nabil abdul halim mutawalli daf fa demoon def fa dirasa maydaniya lim tënkoon mooy nee na juróom yi daal moo tax julli di julliteetuñu lu mel ni madaaris yi ak marakis yi yi nga xamee ne garbiya fi diyaaril muslimin mooy lu mel ni centre culturel américain wala lu mel ni British Council wala yu mel noonu seen école yooyu xamee ne boo fa jógee dangay nasaraane dangay ngay da ngay lool da ngay da ngay leen di bëgg lool sopp leen lool bëgg leen ci sa xol lool te ñaar yooyu mënuñoo ànd bëgg yéefar yi lool bëgg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lool àggul àndul mu ni bi ci tegu mooy film yi film yu ñuy seetaan yàq na lu baree baree bari nee na ñoom ñëpp ci d'accord beneen bi nee na mooy du'at al al rasmiyun mooy ñi nga xamee ni fi mu ne tey bu ñëwoon parité sax ñu ànd ci ak président de la république bu ñëwoon moyen de femme moyen d'enfant ñu noppi te ku ci nekk idan la minal muqarrabina googu ci alxuraan léegi ku ci nekk ci nit ñi aw sëriñ lañ wala leneen ku ci nekk mi ngi bëgg ku mel ni Abdullahi ni la kaay nekk sama conseil boo ko mënta sellal comme maam Mor Anta Sali kon bu ko nekk yeneen yi mooy is al israaf maanaam at tabdir wal israaf mooy ci ngénte yeeg yooyu yàq bi ci tegu mooy juróomeel bi mooy maslahatul fard bi nga xamee ni moom lañ jiital ci maslahatul jamaa nee yii daal moo tax islaam ñàkk lim ñàkk lépp moom mii nabil abdul halim mutawalli mi ngi nekkoon kuliyatu tarbiya bu ma ko mujjee xam ci jaamiatul mansura bi Masr waa léegi lii moo tax ñu ne boo demee Occident day mel ni islaam nga fa te ay jullit nekkuñu fa waaye bis boo ñëwee ci réewi jullit yi day mel ni da nga fekk jullit waaye doo fekk islaam lu yaatoo yaatu la bu ma ko faram fàccee duñ fi jóg boo demee respecté liggéey respecté lañ la teg ci sa loxo ak yeneen yu mel noonu yépp ak cet gi ak yeneen yu baree bari nga koy fekk ci yi nasaraan yooyu te ñun ñoo ca waroon a jiitu ak yeneen yu baree bari yoo xamee ni xëju fi bu ko defee am na yoo xam dama koy junj rek bu ko defee xëswu bi ñuy wax ñaari xëswu la dañuy indi ay film yoo xamee ni moo tax léegi ñu càggan ñun jullit yi yu dul jeex mooy alxëswu bi nga xamee ni muwajjahun li duwalil aalami al islami waaye wa hunaaka xazwun axar boo xamee ni muwajjahun li duwalil alamil algarbi mooy lan mooy da ngay fexe ba film boo fa dawal taswir ci wane ci lu ñaaw ci jullit yi benn américain tontul ñu ni liir naa lu man ñaari téeméeri téere wala lu ko ëpp seetaan lu man ñetti téeméeri film gisuma ci ñu wax lu rafet ci islaam ma xamee ni kon li ñuy wax du dëgg kon noonu démb ya Louis Tassin waxoon na ko Louis Passin nee na woon fexe leen leen yéen kat bantal nañ leen ci xurubu salib yi nga xamee ni ñenn ñu ne am na ñaari téeméeri at ñenn ñu ni ëpp na ko waaye bantal nañ leen jullit yi leen bantal waaye xam ngeen nu ngeen def fexe leen ba ñoom ñu am liman daif éé bañ ca jógee di ca yëngutu biñ ci jógee di ci yëngutu am nañ ci lu kawe seen njort sax yaakaar na mën na ma continuer kon liman daif moo nekk ci réewum Sénégal moo nekk ci réew yi Arabie saoudite nekk Égypte nekk feneen nekk feneen waaye moom kese yemu ci Gladstone dañu leen ni woon yëkkati alxuraan ni leen kooku premier ministre la woon ci Angleterre da leen ni woon feeg ñi ngi jëfandikoo alxuraan feeg ñi ngi jàng alxuraan di jëfe li ci nekk du ngeen mën ci ñoom dara moo tax Ibrahima bun Adham ni ñàkk gu ñàkk jëfandikoo jàng alxuraan jëfe ko loola moo tax buñ ñaanee sax yàlla du mooy am na mu munassir boo xamee ni nee na woon al islam daal moom rek moo nekk jidaar al wahid bi nga xamee moo tax réseau bi agression bi fi ñu bëgg mu àgg fa mënagu fa àgg yàq gi liñ bëgg mu yàq mënaguñ ko am waaye xool leen bun guur yam dañu woon inna axsha ma axshaahu an yadhara fi alaalami alarabi te alaalamul arabi mooy neel rek alaalami alislaami muhammadun jadidun mooy koo xamee dafa yitte woon liimaan islaam ihsaan su ma sañoon duutu fi am te am na ci lu kawe tam loolee bun guur yoon nekkoon premier ministre Israël la mu waxoon lu am la kon tey jii bu ñëwee ci nooni islam yu dend yi loolu la ñu waxoon waaye nooni islam yu tey yi lu ñu wax ku mel ni jooju buus mi toog tey jii dafa waxoon yaayam ni ko xam naa ne jullit yi de moom duñ dem àjjana yaayam ni ko teey ci ma laaj ko kuñ naan benn télévangéliste buñ naan Billy Graham ba mu ko ko laajee mu ni ko d'accord naa ceeg moom waaye bum ko fesal bu mu ko fesal am na beneen buñ naan Dick Cheney koo xamee ni mooy vice président bu Amérique dafa waxoon ni yàlla de bokk na ci erreur yu ndaw ndawaan yi muy def muy feeñal pétrole ci réew yu amul démocratie mi ngi jublu rek duwalul xalij loolu Dick Cheney mii nga xamee ni doomam ju jigéen nee na du sëy ak góor lesbienne la lesbienne mooy lii ñu ñuy woon fii te yii jële woon nañ ko fi waaye sëñ bi xool leen ko am na ko ci xamee ni kumba la tudd nee na man yàlla nature bi moo ma def waxul yàlla nature bi yàllaa ko créé nee na nature bi moo ma def may lesbienne waaye reewande gi ci nekk ci journal bi te war ngeen koo xam dafa bi muy wone kumba sëñ baara ak euh, mbirum kuñ naan seex beeco cuun la ci waxaale lim ci jublu yaale néeg ba fi mu jël kumba mi yëpp lesbienne muy wax ci mbiram la jël xisatu sëriñ baara sëñ Mouhamadul Amin baara ki nga xamee ni mooy seex beeco cun moo xam ay problème wala lu mën a sumu yoon nekkul ci loolu na ko fi yàlla yàggal tam ànd ak wér te muy muy yalu la sëñ Tuubaa daan yalu di béral lam daan béral loolu moo ñu ñor ñun kon yii jógoon na fi waa Dakar gi nga xamee ni waroon nañoo ànd ak man itam yëg nañ ko ba jënd ko kon léegi digtee ni moomu doomam ju jigéen ab lesbienne la mooy kuy séy ak jigéen mooy vice président bu Amérique am na Franklin Graham mooy baayam mooy Billy Graham moom dañu woon xawma lan de waaye yàllay jullit yi boo ko teg yàllay chrétiens yi ndax ñii de seen seen diine ji lu tilim la lu taq la lu tilim la lu taq la kon bu ñu xamee lii léegi nag ghazwu bi ñuy wax naan al ghazwul fikri ghazwul fikri yi moom boo ko doon taarif dafa mel ni mooy al wasaa'il ghayrul askariya allati yastaamiluha li ñu tuddee al al ghazwu salibi mutaawinan maha sahyuniya wala maa al xarakati sahyuniya wa suyuiya al mulxida li izalati madahiri al xayaat aw madahiri xayaatina al islaamiya wa darfi al muslimin an tamassuki bil quran wa bi sunna ci tënk loolu mooy al ghazwul askari al al fikri wala loo ko mën a tuddee mais jóge nañ foofa léegi ghazwu bi dafa am zaid xazwu bi na fa nekk xazwu askari yi ndax ña nga Afghanistan di rey jullit yi ña nga Irak di rey jullit yi depuis 1990 ak léegi gëm nañ ni li faatu ci jullit man na ñaari million ci ay doomi irakien loolu ñoom nasaraan si ñoo ko bind David ay wax na ci ñeneen ñu dul moom wax nañ waaye fi mu ne laaji ina yi matagu nañu ñeenti million ñaari million yi dañoo jóge ci zone yu tar lool ci biir Irak dem ci yeneen zone yu dul yooyu ñaari millions yeneen yi ñu ngi diggante Syrie ak Jordanie te lañ faray ci jullit te itam nag na nga yegg muy ñii nga xamee ni mooy alquwaatul américain buñ demee ci sam réew dañuy jëfandikoo jigéen ña buñ demee ba ñu jigéen ñu jëfandikoo ci góor ñi ah doo ko mettitlu xanaa déemoo suratul ahzab wala walladina yuuzuuna almuminina walmuminat bi gayri maktasabu te ñun kat defuñu leen dara faqad ihtamaloo buxtaana wa isma mubina te foofa lañ toll te bari na jullit yoo xam ne yëgaluñ ko seen yaram sax aa kon xasu bi laa bëgg wax ni fikri fikri fikri yàq nañu koy léegi dafa am loo xamee ne dama ne woon dama koy xasaf bu ngeen ko mayee lii feeñ ci télé bi te diineewul mais bari na ñoo xam ne saxawaatul ajilaat léegi moo leen ñor la baaqiyaatu saalihaat saxawaatul ajilaat bu ko defee bu ñuy noodu timis ña ngay teg nga ni kaay leen seetaan dooni kaay ñu julli muk kër gu iblis nekkul di ko lëmbe daanaka amul fa xanaa la attaxidaana min ibadika nasiban mafruda wala udilannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna aadaana al anaam ila gayr ila axir ak la axtanikanna zurriyatahu illaa qalila ak yeneen yu mel noonu xëy na loola la ñuy dellu waaye ba mu jëfandikoo fa bi izzatika waxul fa bi izzati kon mbir mi xëy na dafa dellu ca dafa dellu ca alastu bi rabbikum ga ndax sëñ Tuubaa dem na ca suratu taxaabuni ni foofa la juddoo fa minkum kaafirun wa minkum muuminun te lu bari yàlla nee na ñu sawara lañ jëm la am laan na jahannama ga kon lii mu wax di ko bàkkoo waaye inna ibaadi yaa layin yaa iblis inna ibadi laysa laka alayhim sultaan waaye loolaa jafe loolaa jafe loola moo jafe lool kon ñoom fexe nañu ba def li ñu tuddee amaliyatu tagrib tagrib mooy nga fexe ba sunu mbir mi nekk bi sibra garbiya mooy sunu dund léegi dañuy dund comme ni nasaraan yi dunde sa doom nga ni piscine olympique jigéen mu sol lu gàtt a dem piscine olympique cëram yépp di génn ma nga ca point e. ak yeneen yu bari ba noppi yëgaloo ko saw yaram sax moo tax ruu bu faatoo da nga gis koo xamee ne man na téeméeri kilo kilo yi amu ci solo waaye boo ko nattee ci liimaan islaam ihsaan nekku fa bu ko defee jekki-jekki xaru sëñ saam mbay nee na bu ko defee nga naan kii lu tax mu xaru fekk ruuga faatu woon na sori yàlla lool am na lu benn xis waxoon nee na woon fexe leen leen ba ñu yittewoo sahawaatul ajaraat fexe leen leen ba ñu tàyyeel fexe leen leen ba am po rek la ñuy bëgg muy lu mel ni nawetaan yu mel nii xam nit ñi waroon nañu xanaa kay boo jàngee juróom-ñetti weer bu dee jàngati nañ ko ci nasaraan ñetti weer wala ñaari weer nga dem jànge ji ko daara waaye ñu fexe ba indi nawetaan suba ba ngoon nit ñay def lu bon la ñuy def sax néexut a wax xale bu am fukki at ak ñaar yi ma waxoon di dem stade sol loo xamee ni luy wanjar wanjari lu doy waar loo xamee ni mag mu sàggan mu nekk da nga ko sàkku foofa la réew ma toll waaye cey bis bu ñu xamoon li nga xamee ni moo ci kanam li may wax ni du dara par rapport li ci kanam ndax nee nañu feeg 2012 war nañoo def événement bu gën a ngande lii ñu naan Twin Towers mooy ñaari bâtiment yi daanu ak Pentagone gi ñu attaqué war nañoo def loo xamee ni te gëm nañ ni ña ngay laver ay cerveau ñoo xamee ni ëllëg dañ leen di tuddee iranien kootul wala tudde leen ay arab ndax ñi ngi ko dawal ci 24 heures chrono di wax ni réewi arab yi wala julit yi dañuy dajale ay nucléaire pour faagaagal Amérique ñu faloon président boo xam ne nit ku ñuul la jabar ji di nit ku ñuul ñu faat ko ñu ni ña ko faat nag jullit yi la bu ko defee nee nañu David Icke nee na danañu ko def ni jullit yi ñoo déclaré jihad ci ñoom bu ko defee suy bale ñu faat ci ay millions yi millions kon faataguñ ñu de feeg 2012 nee nañu even moo tax ma ni kon baadu barakatu Hussein Obama noonu la tudd de xëy na moom moo tudd Barack Obama tey waaye barakatu Hussein Obama baayam jóge Kenya gii mu jànge ca Indonésie ñaari at ci ab école jullit waaye mu ni jullitewul te sax d'accord na ci góor jigéen moom kon baaxul moom bu d'accord ci góor jigéen rek Obama baaxul waaye lu yaato yaatu baadu dañ koy fal ba noppi bu ko defee Joseph Biden ma leen xam ne sénateur la woon xam ni nekkoon na ci congrès bi daanaa ko seetaan direct muy ku jàmbaare ku xarañ ca la mu gëm Joseph Biden moomu baadu moom lañu bu ñu faagaagalee kii moom teg ko fa wax naa ko ndaam dama koy waxaat ragal naa li ci kanam lool de waaye wayam kuruna wayam la wala xayrul maakirin waaye liñ nam ci kanam de jullit yi lañ koy jiiñ de te mi ngi mel ni kóotul danañu faat kenn ci ñoom jiiñ ñu ko pour mën a faat lu bari ci ñu kon clean break ab document la 1996 clean break ci la ñu waxoon ni danañu dugg Irak 1998 ñu bind lettre ñoom ñi ñu tudde muhafizin néo conservateurs yi ni Bill Clinton jëleel ñu fi Saddam Hussein Bill Clinton sëgg loola ndax moom xaw naa tane ndax man moo ne ma man de ku bëgg Sénégal la xaw ma nag lu mu gëm la wala lu mu gëm la ñëwoon na fi yu ni ma man de I love Sénégal moo ma ko wax. te bind na ma ak moom ay leetar yu baree bari su la neexoon ma woon la même photoom moom ci boppam boo xamee ni ca Sheraton ba nekk Seattle ndax am na ko ma ko laaj ma ni ko xam naa. que ni daal santoon nañ ko mu attaqué Irak mu bañ nee nañu kon jëlee ñu fi Saddam mu bañ kon ñii ñoo fi indi jooju bus pour mu jëlee leen fi Saddam waaye nañ leen tënk nag lii comme que xam nañ ko muy xësu bi xamee ni ak tadlilul garbi fi l majaali saqaafi wa tadlilul garbi fi l majaali fikri naka noonu waaye naa jëkkee aqida Adnan ah, Badruddin Saïd danaa leen jox numéro téléphone ak ak faxam moom kootul doon na bég pour teewee si fii déwén ma nga nekk ca bi muy mujj xam di ab saoudien nee na bokk na ci ab tadlilul garbi fi ma fi majaalil aqida nee na bokk na ci xadlu al masayiq wal ulama wa du'at mooy faat sëriñ si danaa la ci jox nuñ koy faate fi mu ne boo feebaree dem yenn ci réewi nasaraan yi wala sax nga dem ci yenn réewi arab yi nga xamee ne ay umalaaw umalaaw doolil xar bi ñoo fa nekk danañu la pikiir ni la duut dara boo ñëwatee gën a feebar ngay def waaye doo wér mukk moo tax nañ leen dañoo waroon a yoon wi dafa waroon am ay ay atibba yoo xam ne yu xariñ lañ ay atibba sunu sunuy docteur yu xarañ yoo xam ne jaayuñu diine ji ñu fay fajoo ji waaye buñ yaakaar ne dañuy daw ci nasaraan si fajoo fa ñun ñu duut loo xamee ni boo ñëwatee tuuti rek sa sa sa sa état de santé di détérioré kii doon na ma junj ab xaritam wala mbokkam moo xam ma nga Amérique bi ma daan wax vaccin yi ci la ñu ci la dugal li nga xamee ni moo tax ñépp seen dënn yi metti wala leneen dañ daan wax ni kii ab réactionnaire la wala ab extrémiste la ma ne ko ñu baax ñépp waxoon nañ leen kon soppi nañu ci xasuwul fikri yi seen kon léegi loola moo taxoon ñu ne Arafat ca France lañ ko lañ ko pikiri lañ ko pikiri ba mu faatu faaru xaddu mi nee na gëm nañ dañ koo assassiné mooy dañ koo rey dañ ko ne duut dat soppi nañu njàng mi ba léegi li ma waxoon ci école nasaraan yi daanaka moom la ñuy xool waaye yemuñu ca nee nañu islam jooju ñuy wax ci vingt et unième siècle vingtième siècle wérul ñu ni wérul waa léegi kon ñoom lu tax ñu ni ñuy wax nii waaw kon ñoom lu tax ñu naan kële mi ngi def tax siibul yu ree ñoom Iran waaw kon mënuñu koo bàyyi comme que nee nañu islam ji mënta lijjanti àddina si waaw kon lu tax ñu naan ma ngay defar ma ngay defar bombe nucléaire kon kay nañ ñu bàyyi rek man de Iran li ma ci xam am réewum jullit la te ñoom pour pourtant waxoon nañu kat al islam gayru saalih li tatbiq fil qarni al ishri ma ne ko xanaa xamoo ni ba yàlla di moom lépp moo fiy des moom rek ka wér waaye naxanoom gi la yàlla waxoon xëy na moo tax Aliou Sall biñ bokkee conférence Dakar mu ni wér na dictionnaire yépp xool na ko gisu ci tubaab yu tubaab yi mooy petit robert yeeg yooyu waaye nee ba mu demee ci alxuraan gis na ca tubaab ñëpp ni teg mu ni wa maa kaydu firawna illa fii tabaab mu ni tubaaba ngoog yi dafa tàn dafa sànk dafa sànk ku torox na wa maa kaydu firawna illa tabaab léegi itam léegi dañ naan sëriñ bi dafa modéré ma ni am na ku ma ko wax ci mu ni ma salon de coiffure sëriñ lu muy dem ci salon de coiffure ñu naan manicure manicure lañ koy wax xaw ma manicure mooy mooy nga dem ñu lell la say we nga ni ab sëriñ nee na am na sëriñ bu mas a ñëw ci suñu salon wala pédicure mooy nga dem ñu ñu lelli la say baaraam laa ilaha illa demal jox sa soxna mu lelli la say baaraam xaraam su xaraam xaraam na nga ne ab sëriñ nga ñu ne modéré sëriñ bu modéré bu avancé bu bu intégré eh, de bëgguma loolu de bëgguma loolu de Ren Corporation Ren Corporation ab corporation boo xamee ne ay safahaat yu dul jeex mi ngi ciy wax boo demee ci internet bi bindal rek ren corporation R A N corporation nga bind C O boo dugalee loolu Google nga nga def chercher xaw danga fa fekk mu bind fa lu bari naka la ñuy fexe ba itfa u nuurullah googu mooy naka la ñuy fexe ba islam daal duutu nekk dara. alxiwaarul masihil islaami du ko alxiwaarul islaami almaasuni ña koy wax duñu ay chrétien kët ndax wax naa leen léegi ñaari pasteur yuy takkante ku ne ku ne Isa yàllaa ko yónni woon ku ne woon yonent yëpp yàllaa li da nga da gëm da nga gëm lu mel ni ak ngóor jigéen tey jii clergé bépp ay problème yu dul jeex la ndax ña ngay takkante ñoom ci seen biir te ñooy pasteur ya kilifa ya alxiwaarul masi al islaami yi maasuni yi boobu te ñu naan masi yi bis bu amee ñun ñoo ci yàqule waaye du ñoom ndax ñoom kër fa ñu nekk bu ñu fa jógul sawara su su tàng la ñuy jëm ñu nag fi ñu nekk bu dee liimaan islaam ihsaan la ñu def liñ man lépp li yàlla tere ñu bakko moom ñu bakko ko góor ak jigéen mag ak ndaw bu ko defee am teggin biir ak bitti mooy leen sëñ bi bu boobaa kon tase ngërëmal suñu borom ñu ko deful nag la ca des problème lay doon kon xiwaar boobu lu doy waar la ba ci li nga xamee ni lépp attaqué nañ ko te mi ngi ci xasuwul fikri bi mooy lu mel ni naan raj mu zani mooy bu ñaar bu ñaar njaaloo nañ leen def lii wala dagg loxo wala ay ta'addud zawjaat yooyu yëpp ñu ngi koy attaqué wala ba ci mabda'ul wirasa yu mel ni euh, léegi daal góor ak góor nañu yem eh bu fi sa bàyyi bàyyee téeméer jigéen juróom fukk góor juróom fukk ak yu mel noonu baje boobu ci beneen tadlil la nekk mais man maa ko dugalaale fii ba ci mi ar-rijaalu xawaamuuna ala nisaa non non parité moo tax benn waay bu amub rajoom fii te rajo ba jur jur jur ab télé temps yële mu daal ni parité yonent bi moo ko jëkk a wax man man ma yónnee ay imam ab SMS ni leen d'accorduma ci am na imam yi biñ ma tontoo ni ma kooku ami problème la te kooku boo ko xamee loolu wurulaa bett ca moom mu ni parité ndax la yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ci radiyallahu ta'ala anha Aïcha ni ko jël leen seen nisfu diine ci Humayra boobu mu tekkee ko que ni léegi kon fifty fifty la nisfu nisfu waxul dëgg waxul dëgg waaye xawma dafa lekk xaalisu nasaraan yi ndax bari na ci ñun nag loolu laa doon wax ñoo ci xamee ni mooy la masra daan wax ni góol góol xelwa xelwa jamila xelwa jamila ñu ni lan la mu ni ndax ndax laay ba dafa marqué bii waaye tey jii xelwa jamila boobu mooy ñenn ci ñun ñu ni ay jullit lañu ba noppi fim mu ñu ngi marqué ci contre sunuy camp loolu laa bëggoon a wax ca début xelwa jamila xelwa jamila Sarkozy ko koy war a wax wala jooju buus ndax mi ngi mi ngi ubbi teleem gaa yaa ngi ubbi seeni tele di ci dawal lu bon a ban luy yàq njaboot gi te mënoon nañ caa def contraire kon lépp li nga xamee ni mooy lépp li nga xamee ni ci njaboot la ci baal mi ci yàqu gi loola maa ngi koy tëj loola maa ngi koy tënk ci addaawatu ila hëddmi diin wala hëddmul axlaaq ndax xam nañ ne bu fi jukko yu baax yi jógee dañoo bëgg léegi li yusbiha al muslim maxluuqan la sillata lahu bil axlaaq wa bittaali la sillata lahu billahi wala la sillata lahu bittaali billahi wabi wabi taali la la silatu lahu bil axlaaq kon boo yittewoowul jukko yu rafet dootoo am dootoo nekk ci mbirum yàlla da nga koy sori lool roogi day faatu loola lañ bëgg boo ko defee ñu gëmloo ñu ay marxisme ay ay suyon yi ak yeneen yu dul jeex yooyu yooyu yëpp du dara du dara man mi ba léegi itam ramyul multazimina wal mutadayyinina bi tatarruf wal irhab fàlluloo mii fi nazari al américain wala al américain fàlluloo mii tey ab irhab yi ab terroriste la ndax ñoo ne atta journaliste bi wax dëgg américains yi nee nañu ci le monde secret de George Bush te Éric Laurent moo ko bind moo bind téere bi itam Éric Laurent nee na ñoom ñii nga xamee ne mooy almuhafizin al judud ñoom gëm nañ ni wala journaliste bi bu dee ku dëggu la nañ ko jàppe que ni ab terroriste la kon kay man mii di wax lii mi ngi nii moo bind la tempête du désert moo bind le monde secret de George Bush moo bind la face cachée du pétrole moo bind itam bii may janool bii ngeen di janool la face cachée du 11 septembre mën na maa delloo téere bi kon tadlilul ijtimaa'i bi nag moom laa waxoon te duma ci dellu mooy li ma la wax ci mbirum miraas ci mbirum azayul alxijaab li nga xamee ni boo ko defee tey ñu naan kii ibaadu la ñun ñëpp ibaadu lañ xam-xamu suratul furqaan sëñ Touba mi ngi ñuy wax ni julli farata gu nekk nga jàng ko juróom-ñeenti yoon ñu bari dañ naan dafa tar nag wala Cheikh Abdourahman loo diirub juróom fukki at ak ñaar wala ñett mi ngi doon naafila alquranul karim waaye ngay jàng suratul furqaan juróom-ñeenti yoon gannaaw julli farata gu nekk loo ñaan lu nekk yàlla defal la ko ci mindaafoon yëg ci yàlla loo ñaan rek kon ibadul ibadul rahman kook ku nekk sëñ Saliou boo nekkoon ibadul rahman ñoom ñépp ñooñi ñépp ibaadu rahmaan tiijaan muridi liir naa fuñ sëñ Touba ñooñ ñépp ku ci ñaan te waxul barke sëñ Touba la ngay ñaan yàlla du la ko jox sëñ Touba mooy ci waxin waaye nag waxewuma wax buy attaqué ni keneen amul droit dugg Mercedes wala Ndiaga ñëw Daaru Muxti de wala dem Touba nañ bàyyi ki bëgg ni sareet lay war dem Touba mu war sareet dem Touba nañ bàyyi ki ni Mercedes am wala Ndiaga Ndiaye wala day dox dem Touba nañ ko bàyyi mu dem Touba àgg Touba rek am solo loolu laay wax ci mbirum turuq du ma attaqué kenn ñëpp lay sëñ Touba nee na ma ñëpp may naa la nga liir seeni téere boo leen waree dem ziyaare ji sax nga ziyaare ji leen terewul lool waaye nag nga xamee ni moom du fecc li ndab moom moom ngay àndal nag te lépp nga fa moom yàlla defal na ko kon tëj naa inlam bi du ci wax lu tax duma ci wax dafa dafa dafa dafa leer ba mu ëpp dafa dafa leerta te tasaaroo muy DVD yi ak yeneen yi mbiru internet bi itam ñoom ñépp jaas yi ñaari ñaw ka rek la ci façon ci waxin dama bëggoon a tëj dama bëggoon a tëj phase boobu kon ma ni al ghazw min al ghazw al fikri aw thaqafi ila al ghazw al askari bi nga xamee ni nee nañu mooy tuddee the battle of the Armageddon la bataille d'Armageddon mooy John Darby di pasteur anglais bu 19e siècle moo ñu jëkk a wax ni ñu bis bu ñëwee ci ngay gis nouvel ordre mondial économique nouvel ordre mondial politique ci ngay gis famine bi tasaaroo mooy xiif bi mooy xiif bi xiif bi mustanaa la majaatun mustanaatun du loo xamee ni c'est artificiel Arabie saoudite bu dee pétrole mooy crise bi réew yi ci suñu wet yépp pétrole ak essence bi ma ko xoolee ci document boo xam ne ku daan liggéey communauté européenne moo ma ko yónnee pays yu bari ci yi nga xamee ni ñoo nekk ci Afrique de l'Ouest litre pétrole àggu fa 500 francs wala ay 550 wala 600 lu tax mu nekk 800 francs ci Sénégal parce que TVA yi ñu ciy teg ak yeneen yu mel ak yeneen yi yëpp kon Arabie saoudite ba léegi million bari baril yi muy produire mu ngi koy produire de te nee na woon mën na cee teg 200000 sax te xanaa xamul ni benn bari barilu pétrole bu nekk égal 159 litres Arabie saoudite fi mu ne ci njaayum pétrole bi ci ni mu seere mi ngi ciy am minimum 500 milliards de dollars mooy genn wàllu trillion trillion mooy junniy milliards. waaye nee nañu boo ko seetee ndax sëñ Amady Faye barki dem ba ma ko seetee nee na ma mooy waxtaan ci alwahab bi bis boobu danaa fi bëgg teew lool ndax def ci intervention bu ñu ma ko mayee mais nee nañu xaalis boobu ngay gis mu mat 500 milliards jëm kaw ñett boo ko séddalee ñeenti xaaj ñetti xaaj yépp mi ngi ci banque yi as as sahayi na mooy ci banque américain beneen xaaj bi mi ngi ci diggante Asie ak ak Europe ñu xiif loola nga ci Arabie saoudite am na sax fu ma liir ñu ne ma kilifay Arabie saoudite yooyu ci alamul maasuun yi lañ bokk ngeen baal ma nag ndax man boo ma xisee invité te néewa ma boo ma waxee awal fii awal fii bu dëppoowul ak jaahidil kufaara wal munaafiqiina damay lànk daay lànk waaye nag ñooñee le 11 septembre sax joué nañ ci rôle bu capital ci tënk foofu fi laay waxe ni gis ngeen ceeb bi ñi ko daan produire man gisuma ñu ni réew manqué na la mu daan produire mais kon lu tax ceeb àgg fi mu àgg vingt-deux mille loolu lu ma tax xoolaat la lu mat a bàyyi xel la de waaye est ngeen baal ma de lu garaaw a garaaw lay bëgg a wax waaw cant yi nga xamee ne ñun ay milliards ci année bi lañ ciy dépensé waaye est-ce duñ jekki-jekki ñu yeew biiru mondialiste yi ne yi ndax ñoom fii dañ koo def dañ koo def léegi wutukaayu xaalis de jekki-jekki moo xam dañuy tàngal kafe rek xiifal sunu bopp maanaam ab année lëmm ñu jekki-jekki ñu xool beneen façon cant embargo leen ndax taalibe sëñ Touba dëgg comme embargo nga yëpp fu soree sore laay wax ak ñenn ñi nga xamee ni dem ba ci mu yàgg sëb reporter naan boo demee Touba te seen film yi gu nekk ay nëxanoom lañ wala mu naan tamaani na film yi ci taalibe yëpp bu leen sëriñ joxoon ndigal ñu lànk te loolu reporteru benn rajo boo xamee ni jur na télé moo ko fi wax te moom ànd na ca mais léegi ñooñu est-ce que mënuñu suñuy publicité ak yeneen yëpp bañ faa aw maa ngi waxe fu sori ndax ñeneen ñi ngi koy def taalibe suñ Touba comme embargo nga yëpp mooy bañ a tee publicité ci yow bañ a tee jënd ci yow bañ a def noonu nañu xool loolu nañu xool yooyu léegi nag dub xale mooy wax ndax maa ngi ci ñenn fukki at ak juróom benn yu topp te Obama mii kootul njiiti Afrique yépp te moom juróom-ñaari juróom-ñaari weer la ma magam mate mi ngi juddu 3 août 1961 man maa ngi juddu 1968 1962 te fi mu ne kootul njiit yi yore juróom-ñett fukki at yépp ñu ngi ko tàllal loxo bëgg lool xeemeem ko lool bëgg ko lool te du kenn ndax ba mu daa ci góor jigéen rek Obama du kenn du kenn du kenn ca sëñ Touba du kenn ca man du kenn ca Muhammad sallallahu alayhi wasallam du kenn ci yéen du kenn ci yéen ñoom nag dañoo nasaraane lool. politique sëñ Touba baa gi al bu'du min allah laam gi laanatullahi taa gi tarku salaat lu ci des kaaf gi al kufru billahi loolu nu muy baax. alaaji àlli yuloo sama papa sax waxoon na politicien moom lu mu la wax du ko def te lu mu def du ko wax ci tënk lu mu la wax du ko def lu mu la wax rek du ko def waaye nag li muy def du ko wax nuñ mën a def fi mu ne àgg nañ fa yoon wa àgg na foo xamee nag ab taalibe bu taalibee moo ñu war a yore réew mi ah ndax ñun ñii suñ contribution ci réew mi ila xutta zimami ila al ardi allati ixtartaha lii wa banaytu fiha addaarayni li abudaka fihima bil limaani wal islaami wal ihsaani wa sammaytuhuma daar assalaam wa tuuba tabarrukan loola rek la ko tuddee tabarrukan bihima faj'aluma bi fadlika wa bi jaahi wa bi jaahi wasilati ilayka saalimatayni tayyibatayni kon xutta zimaami ilal ardi ilal ardi allati ixtartaha lii sëñ Touba di ko wax kon Touba gee yàlla ko ko joxal boppam aar ko moom aar dëkk ba aar lu baree ba aar loo xamee ni yéeme na sax muy jëmm ju yéeme kon kooka lañ war a nekkub taalibe tamañ cee rax dara kon bu boobaa te itam di xool ñi nga xamee ni ñoo ñuy jiite loola bokk na ci solution asaru tadli tadlil aw tadlilul garbi ala shababil muslim bokk na ci léegi am na koo xamee ni sénégalais boo xamee ni moom maasuni yun baxtu moom ab franc-maçon cent pour cent la moom am na koo xamee ni itam bay na bay na la moom nekkul franc-maçon nekkul lenn bu xëyee suba leer bu gisee nit ñi woor ñu woor bu gisee nit ñi julli ñu julli waaye nekkul dara am na ci koo xamee ni nag moom dafa yeewu rek nekk ci siraatal mustaqim moom moom kooka dañoo bëgg ni Adnan Badruddin Said maa ngi jëfandikoo li may wax nii am na ci loo xamee ni maa ngi koy jëlee ci waxtaan wu mu waxtaanoon ci makkatul mukarrama waaye nee na am na koo xamee ni moom dafa xëy rek mel ni ñoom Cheikh Mouhamadul Fadal al Bakki ñoom Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ngay yéeg nekk rek. ñu jàngal ko liñ ko war a jàngal xamal ko liñ ko jàngal jàngta bari na lool waaye tarbiya rabbihim bil himma moo tasaaroowul wala tu rabbihim bi dërs faqat léegi nag gars yi dañu leen a jàngal ba nga xamee ni sax dañoo ñëw contre far ñu baax ñii te leen contre sax ca. te dëppoo da nga am problème ak yàlla kon foofu la problème yi nekk am na nag koo xamee ni comme ni ma waxe moom saaraanoon na sax waaye yàlla baaxe na ko léegi ba mu ñëw ci diine ji kooku ñi ci ëpp ci ñooñu léeg-léeg dañuy contribuer contribution bu am solo kon ci tënk waroon nañu itam ñu bàyyil sunu xel ñun ni sëñ Tuubaa moo wax wala takun multafitan li kulli man ra'aytahu yusbihu saalihan zaman fa innama al madduhu aw dammu yakun min ba'di tajribin fa jarrib ya fatin kon du ko séen rek ni kii la Cheikh Saalihu de moom kaana saalihan wa muslihan moom mi ngi doon xëy di gont ca la sëñ Touba doon xëy di gont ca nam ma ne waxuma ni mooy sëñ Touba nekkoon na fi taxawal fi diine ji aar ko di jël xaalisam bépp di ko def ci diine ji ci fukki tool ak juróom lu ko ëpp junniy junni ci taalibe ca xel koom ak yeneen yu dul yooyu waaye léegi nib sëriñ nga ba noppi yittewoo yar njaboot gi yittewoo wax leen li yàlla wax yu baree bari yoo xamee ni yéen ñi toog fi am na ñum ci neexul waaye yéen bu ngeen ko waxee li ci ëpp daal di cay xawma ab problème laa koy tudde xawma lan waaye daal doy na waar lool il faut liñ ko bëgg a jënd jëru ko loo xamee ni laafaw yoo moo ko gën a yoo moom woyaf na lool laafaw yoo yàlla ba mu ko bindee ba léegi gestu ko mooy àddina ndax jéppi gum ko jéppi ab kaso kilifa ak àddina sax du bëggub kaso du bëgg a dugal kenn cib kaso te fii ab kaso il faut travailler ngeen baal ma de il faut travailler islam wax na ko beaucoup travailler liggéeye liggéey toujours travailler daw man nga nekk ci saa su ne ngay liggéey saa su ne ngay liggéey nag danañu ci yégaleen ñun dañuy jàng di liggéey di jaamu yàlla léegi ba koy mujj encore travailler man ma koy tekkee sommet beaucoup sommet toujours sommet encore sommet ndax xanaa ngelaw li xale yi de bëgg nañoo liggéey waaye dafa mel ni Louga gee boo demee usine bu mën a jël juróom fukki nit nekku fa da ngay xëy suba di naan ci air bi naan travail néew leen liggéey les conditions yi nga xamee ni vont permettre aux jeunes ensemble ñu mën a liggéey mooy dañuy jël xaalis bi ñuy wax ay internet ak yeneen ñu ubbi ci forage ñuy bay bu nawet bi jeexee ñu bay mbayum noor ak yeneen yu mel noon yi ñu créé usine di ca liggéey lu am solo nit ñi itam bañ a dëpp tool yi ndax maam Thierno radiyallahu ta'ala anhu lebaloon na fi nasaraan si bi ñu amee problème ak baykat yi moo leen lebaloon pepp te suñ seexu na Mbàkke Abdul Wadud mi def gëstu bi nee na ma mujj ñu ko fay kon sàcc nañu alalam ci waxin ñooñu dëpp doon nañu bay doon nañ liggéey nañu nañu delloo gëm yàlla yaakaar yàlla ni ko sëñ Abdullah doon wax waaye dem ba ci mu jàgg ñu xaw a gëm nasaraani si lool mu ñu yàqal lu bare bari lool ndax li xawle Aliou Sall ji nga xam mi ngi ko jëlee ci la wàcce ca jóge ca baytul izza ñëw ci yonent sallallahu alayhi wasallam jóge fa ba mu jóge ba agsi ci baytul izza a samay dunya wa ma kaydu fir'auna illa fi tabab kon hulul yu al muqtaraha bokk na ci tasqif wa tarbiyatu as-shabab al muslim ala diin al dañ leen di jàngal doo leen jàngal ñu naare doo leen doo leen jàngal ñu naan jërëjëfe jërëjëfe sëñ Touba rek naan amoon nañ fi benn benn capitaine bu polyvalent xam ne boo ko tegee ci défense bi mu dem boo ko defee ailier mu dem boo ko defee latéral mu dem boo ko defee muhajim mu dem di ko tiit naan moom moom mais xanaa xamoon ne Hezbollah toujours day soxla anasir yoo xam ne ni koy liggéeyal li qawlihi jalla jalaluhu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafizun do ay malaaka aw nit woo xamee ni dee ak dund ñoom la ñuy yemale di liggéeyal yàlla kon bu ñu nekk naan maw maam Maodo maam Maodo rek déedéet loolu doyul nañu wax loolu ah kay nañ ci yokk nag ñuy nekk ci dara waaye mel ni équipe boo xamee ni ba muy def regroupement ceeb ba xorom sa dafa ëpp te lool ba noppi buy bañ leen jox kootul da xorom lañ ca def buñ demee ca terrain ba duñ mën a liggéey ñu bari sax far ci anaaseer yi mooy jullit yi lank lañu ni man du ma du ma du bu demoon bay football ci suñuy camp la ñuy marqué moo tax xoolal démb nit tardé na ma lu mat juróom minute te xamul ne ab conférencier la ca Louga ma jóge ci banque di dem sama yoon mu ni Baay Faal la te nekku ndax si Ibra moom ku bëggoon Sëñ Tuubaa la ku bëggoon yàlla mu dogale ma ci ñooñu la di ma laaj xaalis ma ni ko na ma may mu taxaw ci sama yoon di wax ak man ba daanaka daf ma bëgg a tifli ma ni ko may ma man man maa ngi yor samay teggin rek ndax sëñ Tuubaa kat loolu lañ jàngal ci ci laa bëgg a nekk mu boloke ma lu mat cinq minutes loolu ak tooñ la na ma ne dana ma wax lu ma naqari ak yeneen yu mel noonu loolu lañ ni mooy taalibe tey bi ci tegu mooy markazun man ngeen ko man nañu ko ci muridi la man nañu ko nu ñu markazun li rasdi suhuf wal ma majallaat wal kutub xawla makayi di iblis mooy lu ci bokku rek ñu gaaw ni bokku ci markaz boobu nag danañu am ñoo xamee ni musaqafiina wala ulama ci luga yépp xëy na luga yi gën a siiw al arabiya al faransiya al latiniya lu mën a doon lii di diir di liir lii di liir lii di liir lu mu doon gaaw wax ahlul xàll wal aqd ñu jël qaraaraat al loolu bokk na ci sama ay min min min min xululi al muqtara aw min al xulul al muqtara bokk na ci itam ñu wax gouvernement bi te ñun kët ku ñu wax dara te jublu ca dana ko def kët ko def kët ndax dafa mel ni ñun ci mbaax ñi ci baax laa wax dafa mel ni ñun ñooy sahaayina yi nekk Amérique téye ci doquk Amérique ñun murid yi buñ caaxaanul fa ñu joxoñ fa la ki jiite réew mi fa lay féete kat lañ ko wax lay def kat barke alquran sëñ Saalihu sax tere na waat waaye dama ni ñun murid yi kat bu ñu bu ñu waxee kat te ñu nu kët gaa yi danañu ko def kët ndax ku mere nga yëg ko kët kuñ mere nga yëg ko kët kon nañ ko wax ni ko yére yu bon yii jumbux aawut yeeg dangal yeeg yeneen yooyu likra yu bon yooyu jigéen ñiy sol di njaalu suba ngoon nekk ci jaahiliyatul hadisa na dak bu mënta dak ku ko fi indee teg ci daraayu teg ci ay frais yoo xam ne kootul du ko mën a jaay bokk na ci min xolooli bokk na ci itam firaqu daal la lu mel ni Rotary Lions Lions club Rotary club jamiyatul mutafaa'ilaat mooy soroptimis ak yooyu nga xamee ni dañ fee nekk di di yóbbu nit ñi ci ak kéefër ñu fexe ba ñuy ñuy dimbali ñu ñàkk ñi i'anatul fuqaraa yi wal yataama wal masaakin comme que Sëriñ Tuubaa moo ko digle ci benn wasiya bu mu doon jox benn doomu aadama ma nga ca maxtufaat min xasaay say xadir ñu ñuy fexe ñu ñàkk ñu fexe leen a dimbali ba duñ nekk dahaaya al firaq al dall al la loolu itam bokk na ci na nañu na nañu yëkkati ci kom yi di ci dimbali ñu ñàkk ñi léegi conférence yi comme ni ngeen fexe ba mu ba mu ba ba suba ñu mën koo am lu mel ni ba bi ñuy defee fii ak bi ñuy defee Touba nañu koy def bas ci abra al qanaat aw al mahattatat al izaiya wa talfaziya nañuy fexe ba conférence euh, xutabul juma yi ñu ñuy fexe bu ajjuma passé wala yooyu ñu ko ñu koy teg njariñ yooyee ca nekk nit ñi di ko jariñoo fi may tëje la tatawallaw ya ayyuha alladina amanu laa tatawallaw qawman ghadiba allah alayhim qad ya'isu min al axirati kama ya'isa al kuffar min ashaabi al qubur laata maida itam yaa ayyuha alladina laa tattakhidhu yahuda wa nasara awliya li eey ba'dum awliya ba'd bàyyi leen leen fële nekk leen ci li ngeen nekk ñoom ñu nekk ca lañ nekk lakum diinukum waliya diin gi alana amaluna walakum amalukum laa xujjata baynana wa baynakum allah yajma'u baynana wa ilayhil masir ak ana bariwun googee nañu fexee def noonu Sëriñ Tuubaa noonu la def ba ba muy jógee ci yeen jolof jëm buqaatul mubaaraka mi ngi mel ni ña ngi koy wax ni ko fa xulus hado bi anna muslimu boo leen waxee loolee ba noppi ñu sax ca seen kéefër gee yow fa xulus hado bi anna muslimu kon dafa mel ni challenge ci yi bari na lool ma tànnoon ci ñëwuma ci la 11 septembre ñëwuma ci lii li ma doon wax lu ci bari te ma jëlee ko ci ñi nga xamee ni jullit lañu kii itam ba mu indee di def di ko di def baax bi da cee ànd. ni ñu attaqué lépp ba nga xamee ne danañu dem ba ci mu jàgg sa daayira bii association ci Amérique boo ko amee dañu la naan association bi dañuy wóor du oda lii mooy an nizaamul alamil jadid nee na fi mu ne sab association da koy créer ñu ni la nga ni góor jigéen du ci dugg ñu ni la ah kay amoo droit tere sama rak bu nekk Italie moo ma ko yónnee woon dafa am xes bu bu bëggoon a juddu ca Hollande dane xale bu amee fukki atak ñaar su ko neexee daf yaramu neen su ko neexee sax am rapport sexuel mooy am euh, sëy ak ak animaux yi mooy xaj yi ak fas yi maanaam daal xale ci tënk su ko neexee mu jouer pour porno su ko neexee mu tux gànjaa mooy lu mel ni euh, yamba ak yooyu yëpp maanaam daal nooy mooy ndamb ndamboon law ndamboon law Euh, gàttal naa ko wala mën naa dem bii mooy diagramme bi nga xam boo xoolee lii ñu la bëgg ku kutu la bu nekk day mujj nekk benn rek mooy vers gouvernement mondial fasciste mooy da nga mujj am kutulal ifriqiya ndax ñu ngi ci yëngutu bu baax comme am nga al kutulal eurobiya bëgg nañ itam Mexique ak Canada ak Amérique ànd ñoom it ñi ngi tàmbali wax moo monnaie ban la war a yore yooyu yëpp comme ni nga gisee euro ëllëg noonu ngay amee afro wala yeneen waaye loolu mooy dem ba ci mu jàgg nag population bi nga microchip leen microchip population mooy lan mooy da ngay dem ba ci mu jàgg vaccin yoo xamee ni gëm nañ ni jot nañ koo vacciner population bi mooy da mujj ci ordinateur ngay toll su la neexee nit ki agressive mooy maanaam di baj baji comme fas wuy làng wala mu ni nemm ak yu mel noonu yooyu gëm nañ ni mi ngi ci yoonu vaccin yi wala vacciner nañ ko nit ñi ba noppi léegi loolu protocolaatu xukamaawu sahyun la damay bala may tëj léegi ku ci bëgg a mucc lii dafa am ko ni ma sa xaalis baa ngi wadd ma ni ko dama ko cee takk dama ko cee du wadd kii jëmm la waaye jigéen la góor la moom moo doon bind rapport yu dul jeex ci sëñ Touba ca Gabon mu ngi tudd Marie Antoinette Hippolyte Carry dafa dem di bind rapport yu dul jeex am nañu rapport yi fi mu ne ma nga ca Vatican ba war nañ cee gëstu ba xam nuñ cay amee gi mu ne ko bu ngeen bëggee koo yàqal de da ngeen di fexe ba mu jaxasoo kudul soxnaam léegi kon nag mooy fi maasuni yi ne aw xisbu saytaan mooy maasu nii yéen rek boo ko xamul dema ca alam tara ila lazina tawalaw xawman xadiballaa ba sa ba ca istahwaza alayhimu saytaan fa antam zikrallah ulaayka xisbu saytaan foofu boo ko liiree te xam ko mooy mooy maasu ni yéen léegi xaalis bu ñu awee ci jigéen mënuñu laa am ordre dañuy aw ci xaalis moo tax ma ni nañ moytu ñaar yooyu bu ñu bëggee dem léegi daara yi bis bu ngeen jaam alxaarijiyatul amérikiya dañ fee tudd kokki tudd fi ay yeneen daara ñu ni léegi ñooy yëkkati seen xaalis di ko def ci daara yi dañuy dem ba ci mujj yàgg xanaa xamu leen ni socc moo gën waaye nag dooy togg di socc de wala di togg ci waañ dee leen ko tere soxna yi ñuy xool waañ yi ndax am na jàngoro yu ñëw ci yanta kootul ci togg yi la di togg ci waañ di ca léttu wala di socc di togg kilifa yi bari na maladie yoo xam ne mën na agsi ci yéen ndax waañ yi supervisé wuñ ko dafa am ku ma a toog ci restaurant ca Washington di socc ci place boo xamee ni que du palaasu clients yi sax ka moomoon place ba maa koy woowee Muhammad ndax moo ni sama sëriñ nga wala tudduloon Muhammad mu daal ne xanaa da ngaa bëgg autorité sanitaire yi tëj sama restaurant bi Sénégal nag ngay gisee kuy kuy jaayum soow di soccu kuy togg di soccu kuy nekk ca waañ wa di létt ca waañ wa karaw ya dem ca ñam wa nañu nañu nemmiku yaadu waañ yi waaye alxaarijatul américain bu ngeen bàyyi yéefar yi di leen xoolal nu ngeen di jàngalee alxuraan ca kanam tuuti wax naa ko sëñ Matar Naar Lo bi dañ leen yàqal lu rëy rëy yàlla tere nañ ko bu ñu dee nag te ñu nekk ci limaan islam ihsan tam dëgg na ngeen yëg ne fa sa yunfiquuna ha gi mi ngi appliqué wu kese bu ñu nekkee jullit yu mati jullit looloo taxoon yàlla wax ko rasulullah waaye bu ñu nekkee ñi nga xamee ne liimaan daif lañ yore buñ ko buñ ko buñ ko ci infaqee ba noppi nag résultat yi mooy yi ngeen gis ci mbedd mi kët tëj naa daanaka lii boo xooloon lu yaatu la mooy ni ñuy manipuler ci côté xaalis bi ak lépp mooy ñooñi nga xamee ni ñooy yàqkat yi manipulation bi ni tasaaroo ci monde bi ci euh, boo ko jëlee ba noppi boo doon liir banque ngi fi même ni ñuy awee ci diine ji pour yàqal diine ji aw ci diine pour yàqal diine ji ni ñuy awee ci armée bi fu ci nekk nañ fa amee seenu nit ci tënk guerre yi lii danaa ci ñëwaat bis bu ngeen ma ko mayee ndax loolu mbiru geer yi la koo xamee ni moo doon deuxième personnalité ci nguurug Hitler moo wax ni guerre yi leaders yi ñoo koy tàll mooy président yi premier ministre yi ñoo koy taal waaw kon kon guerre yi guerre bu tàkk ci Afrique rek Darfour gi sax bi mu tàkkee américain yi bi ñu ko gëstoo gis nañ ni loxob américains yi ñu ngi ci Darfour ndax pétrole bi ci Soudan ak yooyu ba ci Sierra woon am naa dossier boo xamee ni contrat bu ñu amoon ak gouvernement bu wala li ñuy tuddee royaume bu royaume bu Grande-Bretagne ba ñu waxee ni contrat bi dañ koy annuler doon 16 millions ci la ñu jekki-jekki taal réew mi ba tey ji gis ngeen rapport bi dëkk boobu nekk ci boor yi Uganda nu mu tuddati Rwanda bind na rapport boo xamee ni autorité française yi la li yéen a taal xeexu Darfour bi te itam seen armée bi nekkoon nañ ci loxo François Mitterrand bokk nañ ci ñi ci impliqué kon lañuy ñuy jéem a gëmloo ci guerre yi ni aw nit wu ñàkk solaa ko taal loola amul léegi xanaa jàll na man de seetaanuma ca dara waaye Carl Lewis mi yéen xale yi moo doon am médaille d'or yu dul jeex moo ne ñun dañ ñuy bàyyi athlète Amérique yi dañu leen di bàyyi ñuy doroge dorogewu pour mën a am ay prix yu baree bari xawma olympique yi ñaata prix la ci lañ ci am waaye loolu dafay tiital nit ñi lool ja jaaxal leen lool ñu naw américains yi lool jesiren jesiren mais loolu du dara ndax boo dorogewoo sa vitesse day gën a super Marion Jones gisu leen bi mu fiy admettre que ni da doon dorogewu mooy jigéen jooju fi doon gagné léegi lekk ci benn olympique ñeenti médaille wala lu mel noonu loola itam bu ñu ko xamee danañu ubbil ay bunt euh, bu ko defee istiqaama bu ko nit ñi amul am na gëstukat boo xamee ni gouvernement bu France ñoo ko yabaloon ci réewum Amérique Alexis de Tocqueville la tudd mu demoon fa 1832 mu toog fa lu matum at wala lu manqué tuuti bi muy bind rapport moo bind démocratie en Amérique mooy at démocratie fi Amérique fi américa mu ni leen de réew ma ba ma ko xoolee gëstu naa ko ci gox bu nekk xool naa ko fu nekk waaye gisuma lu tax mu am génie boobu ak doole jooju waaye ba ma demee ca église ya dem ca synagogue ya ca laa fekk que ni ndeke ñu ngi ci istiqaama mu ne amerique kët kon looloo tax mu am kàttan gii ndax daja fa baax maay mu ne Amérique bu bu baaxatul rek maanaam duutu jariñu ci tënk te bërki démb am na ko faatu koo xamee ni sol Alexandre Solzhenitsyn la tudd dëkkoon Russie dafa waxoon ni sori yàlla mooy nasullaa fa ansahum anfusahum noonu la ko tekkee ndax dafa wax ni jéey yi am ci àddina yépp nit ñi sori guñ sori yàlla rek a tax kon bi may tëj bi may kii lii moom gaa yu bari moom xuma bu ma génnee danañu ko nangoom déet dama xamul bu ma génnee danañu ko nangoom déet waaye français yi ñoom ñoo ko bind te bind moom pour liir pour baaxee nit ñi waaye fukki président ñaar ñi ngi fii ci biir yoo xamee ni dañ ne ay njiiti réew lañu te ay franc-maçon lañu ñoom nag ku ci nekk yaa war a dem nga layal sa bopp ndax ñañ ko daan jiiñ ci Amérique te nekkuñu ko dañoo layal seen bopp franc-maçon nag moom mooy kuy jaamu iblis te di ko làq rek te di ko làq xaw ma nag ndax su ma génnee ñoom danañu ko nangu wala duñ ko nangu waaye photocopier naa ko ba jox ko ay sëriñ ci Touba ak feneen kon ñooña duñ ñu mën a liggéeyal liggéey bu baax l'Express international moo ko génnee léegi humanisme moom du di diine la Amérique jàppe nañ ko diine te diine ja dañ ni bu ñu kenn lakkal du imanisme moom diine la diine ja nag nee nañu amul ay naan yàlla yàlla lii la wax wala lii baax na lii bon na moom kay dangay nekk un situationniste situationniste mooy lan mooy boo waree faat ay millions yu bari pour say ëhdaaf mën a defaru def maanaam boo waree dugg Irak rey ñaari million laaj laaji ina yi man ñeenti million def ko mooy nis ñoom loolu la ñuy doon mooy lu nekk bu ñëwee rek dangay xool la nga ca war a def boo waree taal guerre ci Sénégal boo ko mënee def ko bu ko waaj ndax dana tax kootul gars yi nga xamee ne dañ ne woon dañoo dañoo sëñ Ahmad Bamba lool radiyallahu ta'ala anhu daal di bàyyi la ñu ngankoon waxiin yooyu la ab junj la mais suñ sañoon dellu si fi pour mën a le 11 septembre moom laa doon waxtaanee bi ma doon wax an nizaamul alami al jadid ci ndaam itam keroog lu ma jëloon damaa jël le 11 septembre rek def ko waxtaan ci pour feeñal loolu kon humanisme moomu baaxul euh, kon de xanaa pour ñu mën a tëj bunt bi te du tëju mooy ñu gëm que ni fulla ak fayda te farlu bi ko sëñ Tuubaay wax mooy fulla mooy loo sori sori ci lu baax fu ca lu baax yem nga yem ci waaye sëñ Tuubaa moo ne ñu nekk fi ñeent yi jàng alxuraan julli ci yonent sallallahu alayhi wasallam di digle lu baax di tere lu bon moo tax ma cité ñii moo tax ma tudde ñi ma ma cité ñii tudduma seeni tur nag waaye ñi ngi fii léegi fayda mooy boo nekkee ci lu boo nekkee ci lu baax yamalal nekk ca yow dong ak nekk ca ak junni ba nekk ca ak milliards yi nit bul naan rek wéet naa ca kët ba mu ca wéetee juróom-ñetti at yu to yu manqué tuuti ba mu ñëwaat nekk lam nekk Mauritanie nekk nekk ci neen Jolof ba ñëwaat xéewal ya kenn xamul nu mu toll kon fu farlu nag mooy loo baaxoo def ci lu baax heure ba nga ko daan def lu mu xat-xat bu waxtu wa nga ko daan def jotee nga jóg defi ko kon maa ngi sant ñépp di ñaan yàlla ngeen accordeel ma conférence boo xamee ni danañu leen ci weex waxtaanal la 11 septembre ak lu mel ni aliyadul xafiya bii nga xamee ni Ralph Epperson mi jàngoon ci université bu Arizona ba noppi di waxtaan ko xaritam mu ne ko baadu njàngum Amérique nga may wax mu ne ko waaw mu ne ko Amérique dëb lañ la jàngal boo ko séddalee ñetti xaaj ñaari ay nar lay doon demal nga gëstu mu gëstu pendant ñaar fukki at yu topp bind di unseen hand mooy la main invisible wala al yadul xafiya téere boobu ma ngi cay jàngal révolution cubaine révolution russe deuxième guerre mondiale première guerre mondiale ak yeneen yu bari ña ko defoon mu wax ko wax ñañ ko jiiñoon du kon yooyu yépp war nañ koo xam kon damaa bëggoon dellu si pour waxe waxtaane yooyu kon ci tënk bu ñu saxee ci njub di def lu baax di ko wax di yéene lu baax di ko wax di ko def comme ni ko cheikh mohamadul fadal waxan ne usikum bi idamati niyati l xayri wa qawli wa li la xayru loolu buñ ko defee danañu aaru te loola boo ko nattee mooy taqwallah mooy islam ndax wasiya ba mu joxoon cheikh Moussa ka loolu la ko ca wax loo woon te loolu boo ko nattee itam ci tënk mooy xaqiqatul iradati ixtisaaran mooy almutaabaatu bil i'tiraadi wa xusnu dann fi kulli shay'in te itam nga nekk nekk nag ci awaamirullah zahiran wa batinan nawahillah nga sore ko zahiran wa batinan at ta'addubu zahiran wa batinan sëñ Tuubaa nee na loolu mooy xaqiqatul iraada ixtisaaran loola buñ ca nekkee danañu am ngërëmal suñ boroom buñ murtadul ba àgg kon fattaahu wahaabu ya razaqu ya maliki liftah wa habliya warzuqni bikun lama bayqi azil ajilan bil bishri ma madadin ata uqima li diinillahi arkana yassir ruju'i li tuuba wahmini wa qini adal wara waltutib li thama iskana laka sama wal aradi wal hawa bila musharikin li rudman shirku bana ajib wa salli bi taslimin ala sanadi muhammadin waltahab li fa'iqan bana بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سمي هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فنة الذين ظلموا waqdi hawaa'ij alladhiina daamu fi xidmati wa hab lahum maa raamu xutumat almustafa an kulli maxsaratin wal tarham alxalqa wal tarham alxalqa yaa man jaddahum bala yaa malik almulki yaa man jalla an qawadin irham jamia alwara yaa haadiyan rada wa bitawalifi anir quluba wa bitawaalifi an ilquluba man yaltamisuuna alilma fi kulli zaman rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi alaxirati xasanatan wa qina adab annar rabbana la tuzig qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahhab allahumma bi barakati alquran wa bi fadilatihi hab lana qina sharra kulli shay'in wa hab lana khayra kulli shay'in wa sakhir kulla aduwwin lana amin ya rabbal alamin alquranul karim fihi naba'u ma qablakum wa xabaru ma ba'dakum wa hukmu ma baynakum man tarak huwa alfaslu laysa bilhazli man tarakahu min jabbarin xasamahu llahu wa man ibtaga alhuda fi gayrihi adallahu llahu huwa hablullahi almatinu wa nuuruhu almubinu wa huwa dhikru alhakimu wa huwa siratu almustaqim ila qawli sallallahu alayhi wa sallam fa man qaala bihi sadaqa wa man xakama bihi adala wa man amila bihi ujira wa man daa ilayhi hudiya ila sirati mustaqim huwa ismatun liman tamassaka bihi wa najatun liman ittabaahu wa sallallahu ala ruhi sayyidina muhammadin fil arwahi wa ala jasadi fil ajsadi wa ala qabrihi fil qubur nasru min allah wa fatun qari wa bashiril muminin barakallahu fina jami'an amin ya rabbal alamin lu ci jubul yàlla nañ ko yàlla jéggal bi xormati muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuhu jërëjëf euh, sëriñ Muhammad Fadil dëgg yi yaakaar ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem ndax waxtaan wi wax dëgg yàlla liñ ci séntu woon lépp am nañu ko mën nañu mën nañu wax sax ne liñ ci séntu woon am nañ ci loo xamante ne kawe na suñ jot yaakaar naa ne tey képp ku fi teew jariñu nga te yaakaar naa ne njariñ loolu tamit dana law ba passé ñi nga xamante ne ñoo fi teew tey kon li def mooy dañu ñaan yàlla mu fay la aw yiw guddal sa fan te yokk sa xam-xam ba li nga xamante ne moom nga fas yéene liggéeyal lislaam ji yàlla na la ba nga àggale fi nga xam ne moom ko bëgg a àggale kon xam naa ne eh, waxtaan wi am gum am solo tax na laaj yi xaw naa bari tuuti ginnaaw temps bi te nit ñi tamit xam xaj na déglu nañu waxtaan wi ak xel ba tax na ay laaj yi fi ñëw xaw naa bari tuuti li may def rek mooy damay jox oustaz Ahmadou Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj yi nga xamante ne nit ñi dégg nañ ko ci biir waxtaan yi bëgg nañ sëñ bi nga xamante ne moom dafa waxtaan bi mu gën leen koo leeral kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmad Mbow ba lañ ñëw ci Moustapha Ndiaye ci laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fex a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima bokki jullit yi bokki taalibe yi assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi leen di nuyu ci weeru koor wu tedd wi di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla nañu ko yàlla boole defal ñun ñëpp. di gërëm bu baax sunu conférencier bi tey jii muy Cheikh Mouhamadul Fadil tey day indil nga nu loo xamante ni képp ku fi ñëw ku ne di nga am loo yóbbaale bu wér a wér wér wax dëgg yàlla. sëriñ bi sant nan la bu baax ci ni ko sama jëwriñ waxe léegi cant goo xam ne am na tàmbalikaay waaye amut yemukaay ndax liñ so doon séentu wax dëgg yàlla indil nga nu ba indilu kawe ci liñ ci doon séentu mbokk yi nag joxe woon ay laaj ngir bëggoon a leerlu ci biir waxtaan wi mbokk mii li mu njëkk a laaj dafa laajoon ni maa maana franc-maçon maanaam franc-maçon mooy lan ak lan mooy seen objectif ak lan mooy seen i jubluwaay jëmmi franc-maçon lan la ak ñi nekk ay franc lan mooy seen jubluwaay ak lan mooy seeni i ahdaf kooku itam day loo xamee ni bu dee diggante bi bu dee diggante bi yàlla faatuñu fi faat naturel dana am faat gu mel ni Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wala Ousmane ibn dana am ndax man de maa ngi leen di wax ni saa su nekk maa ngi leen di tàggu ndax gëm naa ne ñoom danañu faate ci posone danañu faate ci fetal la ba noppi teg fetal gi ci sa wet ni yaa fetal sa bopp danga dugg ci oto freiné mu lànk fekk ñoo ko rigg maanaam loolu façon yi faat yi ñuy faat yépp yàlla won na ma ko dama yaakaar looloo tax sax ma demoon Amérique ndax Moustapha Cissé Lo mii bu ngeen ko laajee euh, octobre le 13 octobre 90 laa da déparé woon fii dem Amérique mais ba mu fa daatan def juróom-benn weer nee naa ko dama bëggoon a génn dellu Europe ndax booba amoon naa invitation pour dem Europe ndax fii du dara juróom-benn weer yooyu mujj nekk fukki at ak ñaar kon dafa yàlla dafa bëggoon bu ma ñëwee xëy na man leen a avertir yéen ci seeni danger ci lool yi nga ma laaj moo tax ma yokk ci lii mais nattable wu ma ba ma jëkkee waxtaan RTS Louga 2002 dellu Amérique am ku ko déglu Amérique dani ma yow de booy dox am mbooloo la war di aar te boobu waxaguma woon dara ndax boobu àlloo ji sax yii may waxtaane nii booba indaale woon naa téere bi booba loola demeegul noonu kon maasuni yiin al maasuni yu mooy ki nga xamee nee na li ñuy tuddee boo déggee li ñuy tuddee le grand euh, euh, le grand architecte de l'univers loolu lañ koy wax waaye Iblis même numéro 13 moom lay symboliser ci ñoom Albert Pike mi ngi mel ni nga ne woon xamoo sëñ Touba te ci yoonu Mouride nga nekk radiyallahu ta'ala anhu kenn nag laanatullahi lay wax Albert Pike moomu nee na foo gisee numéro 13 moom mooy rëm mooy rëm su bii tekki moo tax même drapeau Amérique bi booy wàññi. ni mbind mu xonq mi ak mu weex mi fukki rëdd ak ñett la ndax réewum Amérique boo xoolee dañ la naan c'est une création franc-maçonnique ñoom ñoo ko créé constitution bi ñoo ca nekkoon ni ca léng 39 ci 30 39 ci 26 yi ñoom la woon naka noonu 56 yi signé déclaration d'indépendance bu Amérique itam nee nañu 50 yi yépp ay franc-maçon yu wér lañu woon mooy koo xamee ni iblis mii lay jaamu waaye nag dañ la naan su la neexee neel ab marabu laa ba noppi nekkal franc-maçon waaye nekk del juma di waaye bul bul bul bul bul julli ci ceeb maa neel ci pasteur laa ci église bi waaye nekkalu góor jigéen loolu mooy franc-maçon ci tënk. loo leen mën a wax nag bu ñu xamee ni li ngay wax dëgg la mën nañ laa bañ a tontu mais am na feneen fu ñu lay xaar bis boo bëggee la ñu yor nag foofa la ñuy aw nag moom ca la ñu gaaw lool jiiñ la jiiñ yu garaaw a garaaw bala nga koy bala nga cay seet fekk leneen xew na ci sa dund kon li nga ma laaj ci tënk mooy jëmm joo xamee ne day jaamu iblis te di ko làq léegi nag iblis bari nay tur al alxaawi alxaruur yeneen yooyu yëpp naka noonu la amee ay tur yu baree bari boo déggee émancipation lu tax duma ci d'accord mooy na jigéen jëfe ko mooy bu ko jëkkëram yilifati dañ ni iblis mooy premier émancipateur bi ndax moom la yàlla ni ko su jotalal maam aadama mu lànk nee na kooku moo libéré doomu aadama ci njaam moo tax émancipation boo ko déggee xamal ni seeni terme ak lu mel ni respecté nangam nangam lu mel ni free conscience mooy sa conscience lu mu la may rek sa conscience bu la mayee nga nekk góor jigéen nekkal góor jigéen. free thought mooy loo xalaat maanaam lu la neex xalaatal déedéet islam waxul lu la neex xalaatal bul ñaaw njort sax la la yàlla di wax. free speech mooy lu la neex waxal islam waxul loolu islam boyaluñu kon yooyu ay termes la yoo xamee ni ñoom la ak yeneen yi ma doon tudd di ko ubbee doon ko kon dafa mel ni daf koo séddale ci pëti petit a ak petit b petit c ndax dafa wax ni lan mooy maasuun nii ba noppi mu teg ci lan seeni ahdaaf mooy yàqal diine rek itfa'u nurillah ci tënk dañ koy tënk mooy anam yuñ mën a aw nag wasaa'ili asaali bi ñu mën a aw pour yàqal diine ji nañ ko def Cheikh Saliou radiyallahu ta'ala anhu ci la waxoon waa Touba ni leen xanaa xamu leen niñ nangoo Palestine tey dañoo dem ba jël suuf ya rek moo tax mu ni bu leen xajal ci périmètre jumaa ji wala lu koy wër te wóoruñu faa moom suuf sax ndax lim ci jublu xam na ko yore na basira ndax al muntahuna ulul basaayir jeexal nay wax te ca la bokkoon gëm naa ne kon li ngay def pour aaru ci ñoom ndax seen ahdaaf yooyu bokk na ci dem ba ci mu jàgg ñu naan Cheikh Ahmadou rek Cheikh Ahmadou Cheikh Ahmadou Bamba waaye bu ko defee sunuy jëf day nekk liman daif kon loola mooy seeni naal te nag mën nañ laa jox sax un milliard wala lu ko ëpp wala 500 millions du dara ci ñoom. pour rek nga indi leen luy yàqal yoon wi ca Touba wala ci beneen gox wala ca man man xanaa xamul daarul mooti daarul mooti gëstooguma lépp waaye daarul mooti ci Touba bokk ci Touba la bokk ci Touba bokk ñetteel bi waaw mbokk mii mu ne day laaj nga wax ko turu télévision bi nga xamante ni moo doon wax wax jooju ci yoonu murid mu man koo bàyyi bañati faa seetaan bañati koo yëgle wala sax mu ni moom mu bu fekkee ni télévision boobu rek moo des pour seetaan mu bañati koo seetaan ah tur yi seen tur yi day day rafet lool naa Sayyiduna Sidi naa siidi reporter am bi nekk ndaam moo ma sa wax ni tisina filmiye ci murid yi ay naxan ay analphabète lañu ma ni ko xanaa yaa ngi wax ku jàng Einstein ak Oppenheimer ñooñu de mën nañ koo bañ a xam ndax Oppenheimer bi ñu defee test bomb bi nga xamee ni moom la ñu doropoon Hiroshima ak Nagasaki dafa gestu wax ab moroomam ni ko ñun defar naa luy luy àddina xaritam ba daal di koy gestu yaat xool ko ni kon ñun we are all son of a mooy ñun ñëpp ay ay xaja ñu jur kon Oppenheimer moomu ak Einstein mi ne ko naa lu ma doon waxee ñu defar bombe bi ndax lim faat ci bakkan waaye amoon na lu ko doon justifier ñun lan moo koy justifier mu ne ndax dama doon bañ almaañ jiituñu ci defar ko mooy yaxsibuna kulla sayhatin alayhim humul aduw fahdaruhum qaat fahdaruhum qaatluhum la an yufakuna yaakaar naa lañ ko alquran léegi ñoom sécurité nationale luñ gis lu nekk ni lii day menace suñu sécurité nationale loolu mooy ñoom kon léegi moo waxoon itam ni tamaani na filmiye ci taalibe yi léegi Moodu El Moodu Gueye moo ko waxoon moo ni bu ñu leen bu leen seen sëriñ joxoon ndigal duñ ko def kon bu leen tere woon duñ ko bàyyi ma ne ko loola danga nga koo waxee sa bakkan rek wala danga nga koo wax te am ci ay firnde ñooñu il faut ñu leen di tontu. ak léegi foog màggal jege sëñ am rafet yi bokk na ci ak man bërki démb moom rek laa dégg rajoom di choléra baa nga Touba waaw choléra buy nekk ci ngénte buy nekk ci màggal buy nekk ci gàmm waaw lu tax stade bu ñu def juróom-ñaar fukki junni nit te bu ñu bu ñu tuuree ndox daal di dugalaat ci seen tubay foofa la gën a yeyoo nekk ndax ñun bu ñu màggalee dañuy raxas bu ñu màggalee dañuy raxas yooyu dañ leen di war di tontu bu ñu amul teggin choléra baa nga Tuuba dara ñu aw yu rek. jërëjëf euh, mbokk mi mu ni day laaj ngir nga leeral ko lan mooy club Rotar ak Rounds club comme noonu nga ko wax ci sa biir waxtaan ñaar yooyu nga leeralal ko ba mu gën ko xàmmee. Euh, sëñ Modou Lo bu jamaati Badou Rahman daf ma waroon al téere boo xamee dañ cee def taxaddiyaat yi nga xamee ni moom la ashababul muslim. te ci Adnan Badruddin Saïd mii da ngeen ma laaj numéro téléphone am waxtaane woon Makkatul Mukarrama ba tax ci xaraarul ahadi ashar ab xaraar la décision bu ñu jëloon boo xam ne dañ ni képp ku ñu xam muy ab franc-maçon ci réewum jullit nañ ko dàq ci gouvernement ba bu mu ca nekk waaye appliqué wuñ ko ndax ñu ci bari ci ñooñu la ñu bokk kon buñ ca bokkee ñoom njiit yi nañ la ñuy dàqee ko ca bokk waaye al xaraarul ahadi ashar loolu la waxoon ca Makkatul Mukarrama léegi Rotary Club boobu ku doy waar dañ naan saxsun maghmur ku doy waar moo ko créé woon yaakaar naa bu ma juumul ndax téere bi dama koo bëggoon a am pour yeesalaat sama gëstu ba mais ki ko créé woon mi ngi ko créé woon Amérique mais moom it mi ngi ci ay réew yu mel ni Égypte mi ngi ci Sénégal gi ak yooyu mais rek dañ naan dañuy dimbali jullit yi wala dañuy dimbali nit ñi waaye hëdëf yi dëgg maasuni yi ñoo wut ay front xam ni ñoom bëgguñuy feeñ ci dara ñu jël lu mel ni mu jamiyatul mutafailaat muy sorob timis mu jamiyatul mutafailaat moom ay jigéen ñoo ko créé woon ci moom it état bu Californie yaakaar naa Oakland ci Californie juróom-ñeenti ti juróom-ñetti téem juróom-ñett fukk ci ay jigéen yoo xamee ni nag ñu am kii la ñuy doom maanaam wasifa bu am solo waaye Rotary bi biñ ko créé bu ma juum 1905 dañu daal di am ay front yu dul jeex waaye li ñuy xeex mooy diine ji mais dañ koy awee ci anam yoo xam ne da dem ba ci mu jàgg di naan sàngara di lekk mbaam xuux di fecc di def yu bari yoo xamee ni loola xam nga boo ko defee diineetoo kon loola waaye yooyu yépp ma lay wax euh, boo daggee dàtt bi rek mooy maasuniya boo amut ak ñoom am mbir da ngay daal di dagg car yooyu te moom benn la ci cari maasuniya te ñoom mooy dégg booy wax almusaawaatu ak alxuriya al ixaaw loolu xamee ni boo xoolee français yi fekk ko ca waaye France sax dafa xaw a rime ak franc-maçon quoi France franc-maçon franc ndax biñ dawee ci temple bi mille euh, soixante-dix année soixante-dix bañ détruire seen temple ba ca Quds ca la ñenn ci juif yi dawee woon dem Chartres ci France booba nag ca la loola loolu soixante-dix laa lay wax ci ère grégorienne loolu yàgg na ci juddug Isa ci waxin boobaak léegi nag ñu wut partout mujj dugg ci gox yu baree bari am fa doole lool loolu mooy euh, euh, beneen bi yaakaar naa Lions Club moom yaakaar naa bi ci njëkk a ubbi ndar gii la ubbee woon même xam nga Saint-Louis li tax mag ñi daawuñu ko wax ndax ab franc bu mag turu aw turu franc mag la waaye euh, moom nag moom it bunt la rek départ bi moom it da ngay dem ba ci mujj yàgg nga geestu la doon diine nekkatu fa kon daal moytu ko moo gën ndax day bokk ci al alfiraq ab dallal mudil la jërëjëf Cheikh Mahamadul Fadil mbokk mi moom itam nee dafay laaj lii di sida la doon laaj ndax lu am la wala lu ñu sos la rek ngir comme nii nga ko waxee ngir xeex ko lislaam wala lu demee noonu daal muy laaj ba xam ndax loolu lu am la wala lu ay nit sos la rek moom la sida 1976 Amérique dafa fexe ba signé ab contrat ak Canada France Angleterre Allemagne Russie ak Japon ni leen dañoo bëgg wàññi nit ñu ñuul ñi xam nga ku muus la ndax xëy na bu signé wul woon contrat ak réew yi bu ko defee ñii feeñal ko waaye comme que signé na ñoom contrat ñu ne ko d'accord nañ ci. bi 1977 di jot dama gàttal ndax nee naa xaju fi fekk na ñu produire 15000 gallons gallons wala 15000 gallons benn gallon bu nekk nag 3,75 jàpp 3,80 ndax gallon ni ko Angleterre di natte ak ni ko Amérique di natte dafa ëppante mais boo ko multiplier par 15000 da lay jox minimum 56000 litres ci sida loolu nag nooy mën a fexe ba mu dem ci yarami nit ñi am na ñu muy sida bi mën a àgg ci ñoom mais am na ñoo xamee ni seen système immunitaire dana diis dana dana ko mën a aar dana dana mën a ko défendre moo tax léegi biñ ko produire nag ñu jaxase ko ñàkk yi ñàkk ko kon lu am la léegi li tax ma naan la lu am la gouvernement fédéral kuñ naan Boyd Graves ci amé ci armée bu Amérique la nekkoon moom. dafa jekki-jekki am doom bi muy gëstu ba dem ba xamee ni lii ma la wax am na mu dee leen porter plainte xam nga nga jekki-jekki woon porte porter Ablaye Wade ni ko jaay nga réew mi loolu ko am fi da koy def ko am firnde yu wér koy def de wala nga jekki-jekki benn parti ci réewum senegal nga dem ba am tous les documents yuy wane que ni réewum njiitum réew mi jaay na ko nga porter ko plainte kon booy de grève bu porter plainte gouvernement bu Amérique te ba léegi mi ngi dugg ni leen yéen a ko créé ci laboratoire yi te yéen a ci bëggoon waaye mooy ndaxanoom gi ma wax rek tey jii ñoom itam ñakkoon nañ ko góor jigéen yi nekkoon ci San Francisco ci état bu Californie ñekkoon nañ ko ñu doon dund ci New York ci état bu New York ci ay góor jigéen kon daal réewum Iran law gëstukat bi ñu naan Leonard Horowitz wax ni moom gëm na ni ñëkkuñu ko foon kenn waaye bari na yoo xamee ni bi ma ko laajee est que pays nordique yi mooy lu mel ne Norvège ak Suède ñekk nañ leen ko mu ne woon ñekkuñu leen ko kon ci tënk lu am la mais moom su ma sañoon day bokk ci le 11 septembre pour mën a waxtaane la 11 septembre conséquences directes yi ak indirectes yi ak tàmbale timeline tàmbale 1984 ba Henry Kissinger di regleel Saddam ab xaalis ci banque nationale del Lavoro dugg naa fa ba tàyyi jël fa liira def ko dollar pour deeblu yaat Amérique lu tax ba mu fay wutal Saddam ab xaalis pour mu mën a attaquer réewum Koweït 1984 fekk na ñu koy prépareel xaalis moo tax ma ni la mbir mu aamara nga koy jàppe pour man koo xam waaye boo jàppee ci version officielle bi rek liñ lay liñ lay wëggee ak di la ko jox ngay lekk man amoon naa mbaam ngeen baam amoon naawu nag doon ci tester yarug jur bi ma ko jëndee ñaar fukki junni laa ko jëndewul waaye am na ñam yoo xam ne bu ma ko ko daan jox day lànk bi ma koy jaay jaay naa ko ñeent fukki junni te ñetti weer laa ko laa ko laa ko yar lu ma a wax nag wa sax am na lu loo ñu loo ñu xonte ñu ñu lekk dañoo war a bañ ñoo war a bañ kon si daal lu am la mais dafa war a toftale wu fee jazakallahu xayran euh, loolu leer na loolu wax dëgg yàlla defe naa am na ay waxtaan bu ñu doon def noonu nga ko waxee loolu laa ko doon wax ba ñuy wax dialogue islamo-chrétien dama ni leen cofeelu buuse la rek ako nag du jàmmi nagoo moom euh, kon jullit ñi loolu war nañ ko bàyyi xel kii nag mu ni mal xellu li difaa anil ghazw al fikri maanaam ñoom foofu ñu jaar pour bëgg ñoo yóbbu ci yoon wi nan lan mën a def ñun jullit yi ba mucc ci yoon woowu ñoom fi ñu bëgg a yóbbu ba nga xam ni tur wi rek moo fi des turu jullit gi rek moo des nan lan mën a fexe nag ba mucc ci loolu. sëñ bi de ah euh, bi tubaab ba ñëwee ni ko sax de ñun de xam nañ ni yow de yóbbu gi ñu la yóbbu ci àll bi daal xam nañ ni te to te te dañ laa tooñ sax waaye yóbbu gi ñu la yóbbu ci àll bi daal gis nañ ni tardeel na réew mi lool. ba mu demee ba ko kenn ci mag ñi ñëwee dañu ko dañu ko ah yow de dingali tubaab bi wax sëñ bi naan ni ko waaye walan tarda ankal yahudu wala nasaara fenloo na ko ñoom lu ñu la wax lu mën a mel ak nu mu ratax ratax xamal ni naal ba ca biir boo ko xoolee xamal ni ah, ah, ah, nee na alxuraan fenloo na ko rek ndax nee na woon sëñ Touba nee na alaaji Muhammadul Mahmoud ña ngi ci waxtaan wu ñu doon waxtaan dani sëñ tuubaa dani te réponse bee ngi foofu de sëñ Touba radiyallahu ta'ala anhu dani sama kaasu café bi mën naa cee fal mën naa cee folle benn tubaab si ni ma ko nettalee bu ma ko ko joxoon mu naan ko waxuma moom kese waaye lu bokk ci xeetam sax dañuy daal di dugg àjjana maanaam mën nañu caa ju mu julliteel leen waaye mu ne comme que yàlla rëbb na leen alxuraan dakku leen si ni ma waxe bu ma euh, xamee nettali ba noppi sallallahu alayhi wa sallam dëddu leen kon moo tax yittewoo ma leen waaye rawukaay bi mooy fi yàlla joxañ rek te ñoom biñ ñëwee nekk ca sëñ Tuubaa nee nañu ma radiyallahu ta'ala bu daan jeexal ay waxam daanaan hada majlisu rahmaani rahim la majlisu seytaani rajim loolu mooy lim ñu wax noonu ijtanibu da'wata seytaani rajim mais kayfiya bi mooy lan mooy bala ngay dugg ci dara natt ko ci limaan islaam ihsaan bu dëppoog loola nga xamee ni loola yàllaa ko nekkal ca loola mais bu ko boo ko nam boo ko xoolee mu ànd ak kufroog fusoog ak insiyaan daw ko man tawajjaha ila rahmani rahim raafaq naa bu dee da ko koo wars wala ma ni raafaqnaahu pour ngeen xam ko wa man tawajjaha ila seytaani rajim faaraqnaahu wa man tawajjaha ila seytaani rajim ila rahmani rahim maa seytaani rajim faaraqnaahu kon sëñ Tuubaa ki ma àndal te taalibe bi noon la war a mel mooy rek ki nekk ci li yàlla digle sori tereem waaye boo jëlee àddina bëgg koo def dëkk ndax ki ko wax euh, xëy na ku sant Mbàkke la moo ko waxoon ci ci Kër Massar nee na taali sëriñ si bu dee léegi ñoo bëgg ngeen baal ma moo ko wax man na maa génnee sëñ Maamun Mbàkke xaw ma mas na liggéey Nations uni sax mais moo ne sëriñ si bu dee ñoo gën buñ gënee soxla ay jongama yu rafet gën soxla kër yu rafet gën a soxla oto yu rafet loola si li muy li muy signifier ci taalibe yi du baax ndax day wone ni àddina rek la na njëkkante àddina kon ñun dañoo war a yittewoo alaaxira jël fi sunub yóbbal nag comme nam ko waxee ca jaawartu ñu def ko noona waaye laayin moom ñu sori ko moom loolu rek la ci tënk jàng ak julleeg jébbulu ak joxe alal mooy yoonu jannatu naim yow defal sarti sëriñ jaja ba mooy tënkam ba jàng ak julleeg bay joxe ngir yoneen ba sëriñ bu def lii aw siratul mustaqim bu ko deful yaa nga ca ñal yenn xiim la yàlla naan wa in yaraw sabila Euh, ci alxuraan booy seet ni xërnu bii la alim ji wax dëgg ñu fa jàngal ko jahil ji wax ay fen ñu faf dëggal ko kon dafa mel ni foofu la ñu toll mbokk mi itam dafay laaj mu ni euh, noonu yi nga xamante ni ñoom dañoo taxaw rek ngir bëgg fay lislaam ak yàqu ko muy laaj ba xam ndax ñoom maanaam ci yahud yi rek lañ wala ci masiix yi nay lañ wala ndax mën nañ leen a settee bañ xam leen bu baax a baax a baax daal ndax ñan la ci ñoom sëñ bi wax na ko ci mañ mootu aji woosaayam euh, almunaafiquuna xaqan fukki aaya ak ñett ca bàqara te mooy saar yu njëkk ma wàcc ca a munawwara te yonent sallallahu alayhi wasallam ña ngi ko cay xamal naali yahuud yi tey su la neexee nga ni naalu as-sahaayina lu tax mu jëfandikoo luy tollook ñaari aaya rek wax ñu mbirum yéefar yi ndax ñoom ñu dajal lañu waaye masque ak lonk gii moo doy waar fukki aaya ak ñett bu nekkee ci ñun sëgg ni sëri yow yow rek laa yaakaar buñ demee ci gaa yi ni eh cam ñu tardé ñooñu xanaa waxuñu alaxira am na ñoo xamee ni loolu lañ gëm léegi bu ko defee jullit yi moom ndax du ñetti aayal yàlla ci bàqara moom la ñu wax ñooy ñan bu ma juumul loolu lépp boo ko dajalee kon ñett ak ñaar ak fukk ak ñett yële xoola fukk ak ñett ya lam ñu ca wax lépp kon fukk ak ñett ya ngay dellu lam ñu ca wax nga bàyyi ca xel saa su nekk ni ñooñ la léegi monde bi danaa la ci leeralal dara bis boo nee américains yi lañu David Icke di gëstukat boo xam depuis 1990 te avant loolu ab journaliste la woon mais ay investigation indépendante lay def bëgg naa cee def documentaire moom gëstu bu ma def ci moom ak Ralph Epperson ab documentaire laa ko bëgg a def am na ko ma ci waxal moo taxoon ma leen doon wax ni bu ma faatuwul ci diggante waaye bu ma faatoo itam def naa ko ci kase ndax daaroon alimul xabir daa defaral naa leen ko maasun ya laa fa doon waxtaane kon loolu du faatu moom jëmm ji nag moom mën naa faatu kon boo nee britannique yi la wala kenn yéesu leen ñu bari yaakaar nañ ni Amérique mooy digal Grande-Bretagne déedéet jóom nga gis nga famille royale bii ñu takk a takk lañu guerre buy taal ci tàkk ci Afrique daanaka ñu ko ci ay wu nekk ña nga ca famille royale bi nekk ci Angleterre xam nga dañoo royalewul yàlla da ngay royale yàlla bu ko defee ñu bëgg ni lii ñu nekk lii ñu jàpp du dara te ñoom ñi ngi jël impôts yu dul jeex di ko lekk fii kat forcé wuñ fi kenn kat ni la ñëwal jébbalu si te boo ñëwoon ba jébbalu si sax kenn forcé wuñ ne noo mën a def ah ku nekk ci ndigali sëñ Tuubaa de doo forcé kenn ni ko noo mën a def indi nangam bi xaddareel wusin wal xaal waaye xëddama bi moom du mën a ñàkk moom ndax al muhibbu liman yuhibbu muti'u Cheikh Mouhamadul Moustapha al muhibbu liman yuhibbu muti'u oh, léegi kon da ngay xam ne ab élite mondiale la léegi buñ ñu nee alxarakatu sahyuniya fi l bidaaya kaanat xarakatan wataniyatan waaye léegi wa asbaxat wa xarakatan sayaasiyatan léegi am na ay yahuud yu ko contre comme ki bind ci mbirum Sida Leonard Horowitz ab juif la mais dafa contre franc-maçon yi contre euh, sioniste yi léegi nag ab xaraka sayaasiya la boo xamee ne am na nit ku ci ne ñuul ku ci nekk am na nit ku weex ku ci nekk am na nit ñu weex ñu ko contre am nit ñu ñuul ñu ko contre comme ñun ñii wala comme man ñii ndax mënoo waxal ñépp am na tubaab yu ko contre am tubaab yu nekk ci biir ni léng comme ñoom jooju bu saki dik ceenee ki ay ay ay ay ralf ay ay ay euh, pas Ralph Epperson waaye ki nu mu tuddati Rumsfeld ak ñu ma xamul ñooñi kon loolu mooy tënk bi da ngay xam ne ab élite la boo xamee ne ñoom ñoo bokk moo tax yàlla ne xaatilul musrikiina kaafatan kama yuqaatilunakum ñu bon ñooñu ni ñu ànd di leen faagaagal yéen tam ànd leen bennoo waaye ñun bañ tasaaroo ku ci nekk jëm nee at-taawunu gi tudduma ko ci xulul yi at-taawunu wa tadaamunu yàlla moo ñëw wa taawunu ala albirri wa taqwa wala taawunu ala ismi wal udwan kon lépp li nga xamee ni waata si mu bi hablillahi jami'an daal moo ci mën a dimbali waaye ab élite la bu am doole yore am na koo xam dañ koo laaj ki ma doon laaj léegi ni ko ndax da ngaa ami bor mu ni waaw mais ñan ñoo la lebal banque sioniste yi ñoo la lebal ñooy nekk say gët daal di nekk say tànk boobaa nag ah léeg-léeg nga nga jékki-jékki nag football diine ji fee daal di ferank laay daal di jël nag benn tampon bu ngande daal di dóor ci sab jën ak naan doomi euh, sama yaay shérifa la wala yu mel noonu yooyu dafa am solo yooyu su ne ma génne la njàngum sëñ 335 yaakaar naa ci maqtufaat min xasaayidi sayxil xadim sama bàyyee diw sama maamay diw loolu taxu koo am solo de xanaa boo nekkee ci daayiratul liman islam ihsan moom di ca góorgóorlu bu baax kon boobaa man ngay tudd loola man de bi ngeen ma woowee nee naa woo yépp bii sëñ ahmadu yàlla na ko fi yàlla yàggal tamand ak wér moo ci bokk na ci yi ma ci gën a bégal ak yi may ànd ak ba les îles de Bassoul fa yëkkiini juddoo pour ngeen gën koo xam rek maag sëñ Saliou Mbacke bu Cheikh Awa ba année bu nekk dafa dem dafa defi conférence ci ay séeréer yu fa nekk bëgg bëgg loolu sëñ Touba yu mel noonu ak ñeneen ñu bari ñu ma àndal liggéey ci yoon wi te ñuy sët si loola moo may bégal lool bu ma gisee ku ni mbàkke ba noppi al bakkiyu ni màkka ame ci alxuraan la ci bakkata ame man bakkata laay tuddee bakkiyu rek te wax naa ko kilifa mu ni ma da yaakaar naa daquwul de màkkata bakkata mooy al bakkiyu rek aka kawe ay mbir mee kawe ay waaye ku ko ay ku ko pooje ay ku ko fooge jazakallahu xayran jërëjëf loo déglul ma wax la lay jikkoy rijaal ya yabam ma way ca xuqa xuqa way la man ñooña laa ñee zahiran wa baatinan ñëwuma kenn ngir alal ci àddina daawuñu fuuka réew jigéen ak i wata sàkkantumaak wataak tabax yu defilal ñële di majsuub ñële di sufiyanke eh, eh, duñu ah, ci ci suuf la ñuy fanaan di ñan di julli daawuñ nelaw guddi ba jant jolli di julli njël di jàng njël di joxe njël ah, di sangu njël di joxe njël ci seeni soxna yu njël daawuñu fab dërëm di def ci lu luñ mas a am jox waa mbusoo beeg mbàkke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 xam nga sab oto boo ko gaaree woon ba mu sës rëkk ci ci miir bii boo bëggee foncer miir bi moom yaakaar naa oto bi day nor nga arrière tuuti ba am kii doog a génn kon léeg-léeg noo mën a def arrière boo arrière déglu bu baax ci liñ fi jot a tontu mel na ni tontu bi mi ngi ci biir mais d'ici 2012 dadul dadul mën a sedd ndax li ma tudd da battle of the Armageddon la bataille d'Armageddon mu dara dara seddu ci te sioniste yi ñoo ne dana am xanaa kay day tolloog yow xëy na danga ci waxaat la sëñ Touba doon wax ni sa diine nga yóbbu ko ba ca sa ruux sell bi xaw ma te nag du ca yam ak ak ñeb bu baax kay ndax caaxaanuñu liggéey nañ camp de concentration yi bu dee 1945 nga amoon bomb yu mën a tukkal àddina David Icke gëstukat bu mag londonien gi dëkk Grande-Bretagne nee jamono ji gëm nañ ni yore nañu loo xamee ni lu doy waar lay doon fi ne mi ngi mel ni kër sëriñ si man dama ne bu doon man maa yore sécurité bi sécurité nag dama ko def lu mat juróomi at ci Amérique ba am ci diplôme liggéey ko liggéey ak ay kilifa ci loolu waaye sécurité privée laa wax gouvernement fédéral moom mosuma leen a defal dara mosuma lekk seen benn dërëm te waxoon naa ko ndax mais xanaa xamoo ni kër kilifa nga fay ñëw dañoo war di fay portable yi waxuma la portable mën nañ cee enregistré mais luy tollookus big luy tolloo tollookus nangam lu nekk ku doon liggéey ci CIA muy Central Intelligence Agency moo ni sa portable bu ci wax loo xame ne dalaa ñor lool ndax loo ciy wax lu nekk piis bi ci boppam suñ ko testé loolu lépp mën nañ ko ni juré di te loolu am na sax ku sant Mbàkke koo xam bi mu demee Italie ku doon liggéey ci police ba moo ko woo ba mu ñëw mu mu jox ko ciy firnde waaye du ma tudd mukk kon gis nga lenn moom la yàlla wax boo ko boo ca nekkee def ca la nga man duñ man ci yow dara waaye moo ñu waxaat ni te danaa ko répété moom laa doon wax ni inna ibadi laysa laka alayhim sultaan xam nga loolu nga wax ko rek dem doyul mais yaa ngi ko doon tudd léegi ci mbirum jigéen ñi bu dee da ngaa gaslub teen fii wax ni góor gu ko gis mën ngaa mën ngaa dem ndax li nga fi doon wut si doo ko am ni bii teenu jigéen ñi la góor gu ko gis mën ngaa dem ndax li nga fi doon doo am beneen teen nga ni teen bi jigéen ju ko ci gis kon wax nga góor ñi ni teenu góor ñi jigéen ju ko gis mën ngaa ñibbi kadaalika nga wax li tees ba noppi nga gasaat lu beneen teen daal ni góor gu ko ci gis te boobu bu jigéen ñi la mag yow duñ gisee yowmal qiyaam kon il faut ñu dellu yaat ci taalimu Sayxul Xadim bi nga xamee ni day dëppook taalim Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu bàyyil nañ fi loo xamee ni te kat yasawna fi leyli wa fi nahaari li jaalibin li gadabi ljabbaari wa dayawu amaarahum jamia fi kulli fiilin yusqitu lbadia waaye li ci gën a reelu mooy laa tajalu muntafiqan qad warima mustasminan fa daaka jahlun ulima fa innama alizzatu lirahmani jamiuha wa li dawi limaani wa man taazzaza bi gayri llahi fa huwa du dullin safihun laahi te tey gaa yépp nee na ñu ñii ko yor sëñ Tuubaa wu tontu woon na leen bu yàgg te xam naa ña nekk noonu moom te xamuñu fu muy waxee ñu ngi naan kii lu muy wax nii ilhamu salaam fi zabbi an diinil islam sëñ Touba raddu na ci bu yàgg alawlami yi ne tey nag gaa yi topp nañ leen cim njaalo ak ci càcc ak lu mel noonu sëñ Touba waxoon na ko ba noppi ni ñoom la boo leen nee Cheikh Salihu ak gaa yi mu ni e cam kuy Cheikh Salihu ay mayam kawe na waaye ñii tey gaa yi ni ñoo ko yor loo am lu nekk yaakaar nasaraan yee la ko jox sëñ Touba nee na du noonu ndax loola li muy toll mooy. Euh, ci tënk ñaari baytu yoo xam ne moom la mujje woon bu ñëwul ci xel mi itam damay bàyyi rek waaye lam cay wax mooy am na xanoom dëgg ngay war a doon nga yaakaar ni ñoom ñee nga xamee ni ay ay ay pauvre yu incapable lañu nga yaakaar ni ñoom la moo tax wa minhum man in raa nasrani yaxsibhu min malaayiki rahmaani tey ji am na ñoo xamee ni buñ seenoom jooy wala façon yooyu wala seen militaires yi ñuy fuux fuux ñu yaakaar ni moom fekk moom moom de ba mu xamee ni euh, jébbal lépp yàlla rek moo war ba mu ko defee aaru na kon ñuy nañ jébbal lépp sëñ Touba ci waxin bu dee yow waxin boobu miinoo ko ma ni la nañ jébbal lépp nañ jébbal lépp yàlla yéene lépp muy aw yu sëñ Touba nee na boo yéenee lépp muy aw yu la ca la ca war a ñëw dana ñëw bu dee nag dangaa ngaa yéene pour doo aw ci lu bon walaw lu bon lépp bàyyi ko yombul waaye comme que dañ la koy effacer te lu ñu effacer moog lu ñu bindu la yem kon dañuy yéene lu baax ba noppi itam yéene bañ a def lu bon yéene def lu baax yéene bañ def lu bon ba noppi nag góorgóorlu jàngal njaboot gi waaye du dëgg jël ay xale yoo xamee ne juróom-ñeenti at wala kuutul ba mu amee juróomi at wutal nga ko sareetu mbaam bu yàgg jox ko ca tuubaagee muy dàqi mbaam xanaa da nga koo bëgg a defu mbaam ilal ilal abat léegi ñooña nañ jàngi dangay ngay gàttandu sa wërsëg mu dëpp man loolu xom ko ñuy def jéey rëy lool ñàkk bi yar lool loolu xom ma ko nañ jàngali nit ñi buñ tolloo ci jàng leneen luñ def lu dul jàng yàq nañ ko jazakallahu xayran wa man nahaakumu an ittaallumi fa huwa xalifatu laini almujrimi kon sëñ bi ñu ngi lay sant bu baax wax dëgg yàlla képp ku fi teew tey jii saxol sedd na ndax wax dëgg li nga xamante ni moom lañ tàmmoon tànn ko ngir nga waxtaanal nu ci wax dëgg waxal nga ñu ci lu sedd suñu xol lool kon daal jamono bii li nga wax rek kenn ku ne sa taalibe wala sa diine da nga yóbbu ci sa ko te it euh, sëñ loolu nga wax ci biir xadis yi gis nañ ko ci ndax yonent bi waxoon na ni dinañ dem ba jamono ki yor diineem dëgg dëgg na ko war a yore day mel ni ku ngëpp xalu sa war a loolu kon day mel ni lii ngay wax nii lépp loolu la ci waaye ñu ngi lay sant bu baax daal di la gërëm di ñaan yàlla mu yàggal sab taxawaay wéral say cër ba li nga bëgg a liggéeyal islam ji yàlla defal la ci lu kawe kawe sa njot teyit olof yi dañuy wax ni ku yokkul yaa wàññi yow day yokk nga wax dëgg yàlla lala maam ya bàyyee woon ak way jur yokk nga ko bu baax a baax a baax kon ñu ngi lay sant ci turu alwafa bi xuquqil iman yépp di la gërëm di ñaan it ñi nga fi teewe ren jii yàlla nañ fi ñu bokki teewe nga defalaat ñu ay waxtaani waxtaani waxtaan te li nga bëgg itam ya ko xam sunu borom defal la ci lu kawe kawe sa njot di gërëm mboolem kilifa yi nga xamante ni itam ñoo ñëw yépp ànd ak ñun ci jataay bi